julli mooy ñaareeli ponk ci lislaam euh, maanaam diine ji dañ koo tabax ci juróomi keno keno bi ki njëkkoon mooy tudd baatu seede bi ñaareel bi mooy taxawal julli juróom yi julli moomu mbooleem xeeti jaamu yàlla yu ñuy jaamoo yàlla moo ci gën a foor ba mu may tudd baatu seede bi foor gim ci gën a foor tax na mu làmboo ñett yoo xam ne moom rekk moo ko am bi ci njëkk xeeti jaamu yàlla yépp ci kaw suuf lañ ko farataalee te jibril la ñëw indil yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama xibaar bi ba mooy julli julli moom yonentoo demal boppam place boo xam ne menn malaaka musut faa yegg benn yonentu musut faa yegg kenn mosut faa yegg kudul moom suñu borom bi yëkkati julli jox ko ko waaye ponk boo waxati ba ko yàllay farataal jibri rek a ñëw moo waral keroog ba muy farataal xoor weeru koor li muy foor foor jibril la ñëw ne ko sa borom nee na kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun daal di dem noonu bi yàlla namee farataal joxe azaka jibril la ñëw fekk yonantu bi ci kaw suuf sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa borom nee na xuz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha daa di dem naka noonu bi mu namee farataal xaj jibril ñëw fekk yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf ne ko sa boroom nee na walillahi ala nnaasi hajjul bayti man istataa di dem xatta baatu seede bi sax bi ko yàlla namee farataal jibril a ñëw ci kaw suuf wax yonentu bi ne ko sa boroom nee na fa'lam annahu laa waaye nag bi yàlla na namee farataal julli jibril moo ñëw fekk yonantu bi ca màkka mu ànd ak moom yégal ko ci daaba gi ngi tuddee buraax nga xam ne dafa boole daw ak naaw te gaawaay ba mooy bët ba fu bët ba tege rek tànk ba tege fa waaye ba ñu àndee ba yegg ca baytil muqaddas mu yeew daaba ja yonantu ba fekk fa yonantu yëpp ñu koy maanaam tertu dañu demee mu jiite leen ak julli ñaari rakka la woon yonentu ya def juróom-ñaari sàppe ñun yónni ña ñoo nekk ñetti sàppe ya ñun yónni hut ña ñoo nekk ñeenti sàppe ya ba mu paree nag yonentu yàlla Isa ne ko Musaa kon ne ko xanaa dang ñu waar mu ne li ma leen wax bariwut mooy xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen daal mooy ki gën ci njabootam te man maay ki gën ci sama njaboot ci ñëpp léegi ci la dépare jël lu ñuy tuddee mi'raj mooy lu rafet la buy ab jullit bi sukuraat moom lañ koy wan ba bu ñuy not ci rooxu ga sax du ko yëkk yal nañu ko yàlla wan ci la yonentu ba dem jéggi juróom-ñaari asamaan yi dem ba ci sidratul mënta jibril ne ko fii laa mën a yem mu ne ko ah, yaatale ab xarit jëlee ko màkka jaar ak moom ci xàll bi jaar ak moom baytul muqaddas xéeg ak moom asamaan yi présenté ma yonentu yi ñara ñëw ba fii nga nar faa yem mu ne ko suma ma jéggeetee benn siqi rek leer ak arash dana ma lakk comme ni safara yi lakkee njarwañ ndax kat wa ma minna illa lahu maqaamun maalum kenn ku ngeen ci ñun dafa am maqaama boo xam ne fala yem ñu xam fii mooy suma maqaama fekk mun muntaha mooy day daytal waay gi nga xam ne dara mosul bàyyeekoo ci kaw ñëw paase ko dara mosul bàyyeekoo ci suuf tamit ñëw paase ko maisnam yonentu yàlla muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam moo mos a bàyyeekoo ci kaw ci suuf kon dem paase foofa mu dem ba paase raf-raf paase maanaam pieds yu bëri ba daal bu doon yàllay am buntu dem na ba ca buntu ba mu seet nag ne yàlla nuñ ko war nuyoo naan bu ma ko ne asalaamu alayka day mel ni yàlla góor la su ma ne ko asalaamu alayki day mel ni yàlla jigéen la ci la yàlla tàbbal ci xolam ba ne ko nuyoo ma attaxiyaatu lillahi zakkiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi loolu la yonent bi nuyoo yàlla yàlla fay ko ne ko asalaamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakaatuhu malaaka yi nga xam ne ñoo xenu arash yàlla ga ñoom tamit bëgg ci am barkeelu moo tax ñoom ñoo ca yokku assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin yàlla na ne ko nuyoo bii nga nuyoo moog ni ma la fayeeg li ci malaaka kay yokk su ma julli gi ma lay jox su ngeen demee ba am ñaar rakka bu ngeen ni togg wax leen ko su ngeen demee ba julli ga di jeex tamit su ngeen ni wax jeexee leen ko maanaam tëjee ko julli ga foofa nag la borom bi yëkkati juróom fukki julli jox ko yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi ci la ñëw nag ba ci juróom benneeli asamaan Musa la fa fekkoon Moussa laaj ko lu sa borom farataal ci yow mu ne ko juróom fukki julli mu ne ko bari na demal mu wàññil la ko yonentu bi ci woyofam muy dem yàlla wàññi ca juróom mu ne ko bari na ba tey ñeent fukk ak juróom bari na muy dem muy wàññi muy wàññi ba mu des juróom foofa nag Moussa ne ko juróom bari na sama xeet wee xëppoon doole sa xeet wi téeméeri junne yoon te ñaari julli rek lañ daan julli ñaari ak suba ñaari rakkaa ngoon te dafa tëxoon yonentu nag ne ko kuñ joxoon juróom fukki julli ngay wàññilu ba ci juróomi julli may demaat di wàññilu ci lañ bokk ñoom ñaar ñëpp dégg kàddoog yàlla mu ne am daytu faridati wa xafaftu an ibadi wa hiya xamsun waaye wa hiya xamsuna ne daal coono bi rek laa wàññi waaye sama dogal moom dara mënu ko soppi ndax maa yu ba baddalu xawlu la daya lu ma xas wax rek loola la lu ma xas tamit def noona la su ko defee kon dama leen a wàññil coono bi waaye ku julli juróomi julli da nga xam yoolab ku julli juróom fukki julli lu ko def mooy julli gu ne dañ la koy fay fukki julli su ko defee nag mu nekk juróom fukk moo tax alquran ne man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaaliha ndax képp ku def benn rek yàlla dafay bu ñaa yeneen juróom-ñeent mu fekk benn ba muy fukk kon ku julli juróomi julli da nga xam yoolab ku julli juróom fukki julli yonentu bi daana ko jame ne dama leen di laaj kenn ci yéen bu amoon benn déeg ba doon léegi nga ne benn piscine mu nekk ci këram bët bu set mu fexe ba sangu ca juróomi yoon dama leen di laaj yéen ñi may déglu ndax kooku dana tilimam déet saxaaba yi ne ko déedéet ko kay kuy sangu juróom yoon par bis kay du tilim mu ne mu ngoog juróomi julliyaa ngoog ku koy def tamit par bis di ko sàmm na ko yàlla bëggee di ko defee nañ ko bëggee su boobaa tamit doo xam bàkkaar ndax julli gu nekk ak moroomam bàkkaar bu fa dox rek boo julli xaatee loolu dafa koy effacé kon nag damaa bëgg a wax ni julli rek moo xam darajaay ñu yëkkati ko jox ko yonentu yàlla Muhammad direct fu malaaka mosta dem maanaam yonentu musut faa dem moom kenn ak boromam mu yëkkati ko jox ko ko kon loolu tekki na maanaam foraayu julli ñaareel bi julli moom ci boppam mii ñu nar a jàng nekk na ponk boo xam ne bi maanaa far na labal mbooleem ponki lislaam yi moo waral boo jullee xaj nga boo jullee joxe nga asaka boo jullee xoor nga boo jullee tamit tudd nga baatu seede bi kon nag xamul benn ponk lislaam bu duggul ci biir julli moo waral boo defee def nga lépp fu fan la baatu seede bi duggee ci biir julli daa julli ku ne faaw da nga liqaam kuy julli ku ne faaw da nga taaya kuy julli ku ne faw da nga def takbiratul ihram ak yeneen kabaar ya te kenn mënul taaya te waxuloo ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi kenn mënul maanaam liqaam te waxuloo loola naka noonu tamit boo ne woon liqaamuma taayahuma ñu ne la foog nga kabaar xarmal ta ta kabaaru xarmal takbiratul mooy allahu akbar allahu akbar na boo ko farañ fàncee tàllal ko firi ko moogal moog laa ilaha illallah rek lay junji benn rek la moo waral kon baatu seede bi dugg na ci biir julli ay yoon naka noonu xoor mu ngi ci biir julli xoor du dara lu dul bahi lekk bahi naan bahi jotee li ko doree fi fajar xaree ba fi nga jant bi soyee naka noonu bi nga demee bay julli lekkoo naanoo joteewoo fi nga kàbbaaree xarmal ba fi ngay sëlmalee yow nag fi nga kàbbaaree xarmal mooy xarug fajar ci yow fi nga sëlmalee mooy jant bu so ci yow moo waral kuy julli doo lekk doo naan doo jotee ku xoor doo lekk doo naan doo jotee naka noonu tamit asaka dugg na ci biir julli asaka du dara lu dul lu ñuy génnee di ñaar fukki xeet lañu war a génnee asaka ci bu Malik nga yëkkati ko jox ko juróom-ñetti xeet yi alquran tudd ne innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina ba ca laaya ja yow nag bi ngay julli joxe nga asaka ju gën a foor alal ndax kuy génne asaka alal rek nga mën a joxe benn muy ay gàtt wala maanaam muy dugub wala maanaam muy maanaam xaalis ak yeneen nga ci aju yow nag da ngaa yëkkati lu gën a foor xaalis joxe ko bi maanaa te li nga te yow jox nga ko ñu gën a yaatu juróom-ñetti nit loola mooy lan lu gën a foor alal mooy lan mooy jàmm ndax kat alal bala nga koo mën a alaloo day fekk jàmm nekk fa waaye foo dégg ngay tal la ne nag daf fekk jàmm nekk fa ñaari soxla bu ñuy xam daal jàmm fa nekk su ko defee nag jàmm jooju yow nga yëkkati joxe ko asaka ci jullit ñi joxoo ko maanaam juróom-ñett ñi alxuraan waxoon waaye yow da nga ko jox mbooleem jullit bu la mos a jiitu di julli ca dara ca aadama ba fi ngay jullee jox nga ko tamit jullit buy julle ak yow ba bi ngay sàngoo suuf waaye joxati nga ko tamit bépp jullit buy nar a julleeti fekk bay àddunay tukkee moo waral bi ngay taaya nga ne assalaamu alayna maa ngi yëkkati asaka ju ñu tuddee jàmm di ñaan yàlla sotti ko ci ñun jullit ñi julli ndoor ak man waaye bu mu ci xem na ko sotti tamit wa ala ibadillah saalihin ak mboolem jaami yàlla yu yiw yi boo ne saalihiina nag ñu doon julli ñu jiitu ñu dugg nañ ñu julli ndoor ak yow ci sa jamono dugg nañ ñu julli yow ba bay nay tukkee tamit julli nañ dugg nañ kon nag maanaam asaka ji nga joxe ci julli moo gën a foor asaka ji nga joxe tamit ci alal asaka ji nga joxe tamit ci julli moo gën a yaatu ñi nga ko jox moo gën a yaatu tamit ñi nga xam ne ñoo ko doon jël ca wàllu asaka ja ci alal ja ba ke ko ba ngay xaj dugg nga dugal nga xaj ci biir julli ndax alxajju li muy tekki luxatan mooy alxasdu rek mais li muy tekk shar'an mooy jublu kaabaak yàlla gële ca makkatul mukarrama ngir joxe farata moo waral yow tamit bi ngay julli jubluwaay yi bëri nañ fi waaye da ngaa baxi jubluwaay yépp dem jublu ju kaabatul musharrafa moo tax alquran ni la wa haythuma kuntum fa walloo wujuhakum shatrahu fu ngeen man di nekk su ngeen di julli na ngeen baxi jubluwaay yépp te jublu kaabaak yàlla ga kee dafa koo jublu woon di joxe farata yow tamit da nga koo joo da koo julli tamit da nga jublu di joxe farata ji gën a for lañ doon joxe te mooy maanaam ak julli kon nag damaa bëgg a wax ne daal ponki lislaam yëpp rek julli dugal na leen moo waral même bu leen moo waral ki ki yàlla may mu war a mën a julli te julliwut dafay perte li ko waral boo ko seetee eh, téeméeri nit ñoo gis ci misaal eh, boo ko seetee 30 pour cent yi ñoo ci mën a joxe asaka te sax bu taxee bu matee 30 pour cent baykat yee tax waaye bu fekkoon ne tey da nga caa génnee baykat yeeg lañuy bay daanaka ñuy joxe asaka passé wuñ maanaam 10 pour cent la des lépp dañuy laaj asaka te koo ci ku ko laaju tamit boo ko joxee mën na koo lekk kon nag kooka bu jullikut perte na ndax koo xam ne mënoo joxe asaka ndax li nga am asaka waru waru warut ca kon kay yow julli nga dese boo jullit perte nga wala ñetteel bi mooy jaamu yàlla gi nga xam ne tënkuñ ko ci maanaam wér tënkuñ ko tamit ci am jaamu yàlla goo waxati ci ponki lislaam yi lu dul baatu seede bi bu dul julli rek dañ koo tënk ci wér wala ñu tënk ko ci am-am léeg-léeg tamit ñi boole tënk ko ci ñaar yëpp boo seetee lu mel ni aj Màkka soo wérut mënuloo dem xataa doonte am nga paas kon day laaj nga boole wér ak maanaam am-am waaye bu fa am-am newut wér newu fa wala ñoom ñaar ñëpp nekkuñ fa aj wàcc na la comme dafa taq ak yow ba di ngay dee bu dee tamit lu mel ni xor weeru koor wéeru ko bàyyi waaye koo xam ne boo xooree balaa 10 heures nga daanu xëm koo ko ba médecin bi xamal la ne mënuloo xoor kooku tamit mënta xoor kon kooku wér a ko fa bàyyi naka noonu lu mel ni joxe asaka am am moo ko fa bàyyi mais tey ku amul nisaab nooy mën a génnee asaka waaye julli nag mooy jaamu yàlla gi nga xam ne keroog ba nga ñàkkee keroog la la gën a war keroog ba nga wéradee keroog la la gën a war xattaa boo demoon tey ca la lalu hôpital ba ñu opéré la comme yaa ngi ànd ak sa xel rek terewut da ngay jullee noonu ca nga manee xataa boo doon mat lu dul xëf ak xippi rek nga man waaye sa xel maa nga fa tamit julleexal noona ci sa xel ne yéene naa def naa kab takbiratul ihram jàng naa fatiha jàng naa saar rukkoo naa sujood naa taaya naa sëlmal naa noonu ngay jullee ci sa xel ba julli nga jeex kon nag dama bëgg a wax ne yeneen jaamu yàlla yëpp yooya ko fi bàyyi ba mooy maanaam julli moom tënkuñ ko ca yooya ñeenteel bi may tëjee waar woowu nag door dugg ci firi mi mooy ulamaaw yi dañuy wax ne sax julli moom ci boppam xeex naag ponki lislaam yëpp daan leen ba mooy li ñuy tuddee tudd baatu seede bi rek la mënta daan waaye julli daan na asaka julli daan na woor weeru koor julli daan na tamit xaj màkka fuqaaw yi d'accord nañ ne képp ku xooroon ba bëccëg jot nga bëgg a jug ngir julli tusubaar ba nga demee rek daanu xëm ñi seet ne kii kat dara jàppul ko lu xiif rek wala mar kooka sharia may na ko mu naan ba mën a taxawal julli tusubaar gi bu demee ba koor ga passé mu fay benn fan booba kon nag koor gi nga doon xoor ba xegg ci tusubaar mbaa tàkkusaan julli guñ ko war a julli ngir war koo mën a taxawal te yow xiif teg la mënoo koo taxawal wala maanaam mar yàq nañ ko ngir ak taxawal julli kon julli daan na maanaam euh, euh, maanaam euh, xoor weeru koor naka noonu daan na joxe asaka ku dentooñ tey lu mat nisaab ci misaal bu doon ñaar téeméer ca ña jàpp ne moom la denc ko bañ ne suba lañu war a génnee asaka nga toog dëkk bi di jaay ndox robinet yëpp tëj ñu ne ku bëgg a njàpp lay jaayam ndox ko te yow ñaar téeméer yi nga war a génnee suba rek moo fi nekk sharia may na la nga jël ca juróomi dërëm mbaa fukki dërëm mbaa ñaar fukk dem jënd ca ndox ngir taxawal jàpp ak tusubaar gi wala gu tàkkusaan gi wala gu timis gi wala gu gexe gi comme nag manqué na ñaar fukk mbaa juróom matatu nisaab su boobaa nag yow dootoo génne asaka yi suba ji mais beneen déwén la jëm gannaaw bi matee kon damaa bëgg wax ne asaka juñ dencoon ren ba déwén ba mu def benn fan rek ñu waroon koo génne suba njàppal gexe gu tey yàq na ak asaka jooja kon loolu day tekki foraay ak julli li xëpp ci fuqahaa yi rawatina maaliki yu na yi d'accord nañ ni kuy xaji màkka nar caa faataale waxtu julli ci sa yoon ba doo ko mën a julli ñu ne ah jar na dem ngir sopp yonentu yàlla Muhammad ak xiir ko tiim xabroom ba waaye moom boo xaji wutoon tamit amuloo ca benn bàkkaar kon nag julli xeex naag ponki lislaam yëpp daane leen ba mooy tudd baatu seede bi moom mënu koo daane ndax tur dafa taqoog boromam moo tax alquran ne wala zikrullahi bar yàlla ka turam ba mooy li gën a màgg lépp moo tax dara mënu koo daane kon nag julee ngoog taxaw taxawaay boo xam ne nii bu rëy la ñu war cee bàyyi xel di ko taxawu te di ko taxawal foor googu julli foor moo tax yàlla digal nañu ko ci juróomi xanam digal nañu ne nañ ko taxawee moo tax foo jàng ci alquran mu ne wa aqimu salaata taxawal leen julli ñaareel bi digal nañu ne nañ ko wattu dañ koo sàgganee moo waral foo jàng ci alquran mu ngi jàng ne xaafizu ala salawaati ba tey digal nañu ne nañ ko defee ca mbooloo ma fekk ngànta xamul bu ngànta xamee nga door a julli yow kenn moo waral foo jàng ci alquran mu ne la warka'u ma'a raki'in ba tey teg digal nañu ne nañ ko def ànd ak laab ak ndox bu laab ak ndox ñàkkee ngir ak ngànt ñàkk ndox wala xam mais mënoo jëfandikoo nga door a dem nag tiimi waaye boo xamee ndox dem tiim ngay tilimal sa bopp rek waaye xamuloo dara ndax jàpp gën a xóor ndax jàpp mooy li nga tiim nag mooy li nga tiim yaakaar naa nag dix mille francs yi nga tiim yi nga ngëb moo ko gën a wóor mooy yi nga jàpp moo tax alquran ne ida qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi kon digal nañu nañ sàmmante ak laab ak ndox fekk ngànt amul juróomeel ba digal nañu ne nañ ko def sàmmanteeg waxtu wa buñ bàyyi waxtu jotagul ñuy julli ko kenn du ko jàppee muy dara waaye doo bàyyi tamit ba waxtu wa passé ngay dóor di julli su boobaa da nga julli ba dee te julli li muy jariñ du la ko mën a jariñ ndax bu la médecin bindaloon ordonnance ne la benn suba benn ngoon yow ngay jël yëpp di ko naana ngoon wala nga jël yëpp di xëy di ko naan suba ordonnance ba dana jeex te doo wér rawatina nag buur yi buur yi xam feebar yi bu la bindalee ordonnance ne benn bi suba gi muy fajar genn gi tusubaar muy zawal génn gi tàkkusaan su ko defee yow nga jël yëpp di ko defandoor danga julli ba dee te du la teree sàcc da nga julli ba dee du la teree fen da nga julli ba dee du la teree maanaam jëw ak xaste ndax jàngoro yi nekk sa sa yaram wi julli war koo faj su boobaa tamit du ca mën a fage dara moo tax alquran ne inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquta kon julli dañ koo sàkkal ci waxtu wa yàlla nag bi mu ko defee nii ci julli nit ñi seen dëgër bopp yóbbu na leen ñi xaaj ñeenti xaaj xaaj bu njëkk bi ne yow yàlla yaa santaane julli ki juróomi xanam ñun di dégg nañ waaye ñoo lànk julli wuñ julli lu wuñ yàlla na yéen Muhammad duhutoon seen njiit duhutul seen njiit ak ñu ngeen mën a tudd jëhlin mooy seen njiit mi nga xam ne moom la alquran doon wax ne fala sadaqa wala salla moom de dëggalut yonantu bi dëggalut baatu seede bi waaye tamit nanguwut a julli moo waral yéen ñooñu ak abu jëhlin yéen ay bokk dem safara ci degré bu ñuy tuddee saqar muy quatrième degré moo waral bu liggéey yàlla laaj leen ne leen maa salakakum fi saqara gaa yi ne xaaloo lam naku minal musallin kon ku ne gaw ma julli julli wu ma safara nga jëm yaag abu jahlin ci place boo xam ne ma la ñuy tuddee saqar ndax safara darakaat la fu gën a suufi gën a gën a maanaam tàng saqar nag mooy quatrième degré su ko defee nag ñu dul julli gëmuñ ko fa lañ jëm ñaareel ba ñeen ngeen ne ko yow yàlla yaa santaane julli ah, dégg nañ ko maanaam waaye maanaam daal gëm nañ julli waaye ñun julliwuñ ñeen ñeegi ñoom dañ ne gëmuñu julli wuñ ñii ne ñun de gëm nañ waaye julli wuñ yàlla nag ne comme yéen da ngeen ne gëmu leen julli julliwu leen boo légéey yéen ak yahood ya muy juif ya yéen ay bokk dem safara foofa ngeen jëm moo tax ñooñu ñooy ñi nga xam ne safara la ñuy dem ñooñu foo leen fekk ñu baax ñoo leen meññoon dañoo doyloo mbaax ak ñi leen meññ waaye jéemuñoo fàgg ak mbaax ndax xam nga juif yi boo leen seetee yaquba moo leen meññi kuy taj kuy hut mbaax ba dajeeg yaquba mën ngaa dëpp waaye ñoom nag dañoo doyloo mbaax ak yaquba ga ba hutuñ ci ak mbaax dara kon nag ku la mën di jur te jéemoo baax ca baaxam ga wala ku la mën di denc te jéemoo baax ca baaxam nga boo légee kooku tamit du la jariñ dara boo légee safara nga jëm yaag yahudiya moo tax alquran ne fa xalafa min baadihim xalfun lu ca tegu adaaw salaata wattabau shahawaati fu ñu jëm mu ne fa saw fa yalqaw na xayyan kon nag ku ne gëm naa julli te doo julli mukk safara nga jëm ci xuur wu ñuy tuddee xayu borom xam-xam yi firi nañ ko ne xóotaay ba picc mi dàqa naaw bu doon naaw xóotaay ba téeméeri junne xat du hegg maanaam ca biir xóotaay ba kooku yàlla nga ko xadul ki ne gëm naa julli amee turu jullit te moom du julli mukk kooka fa la jëm ñetteel bi nag mooy ki ne man de gëm naa julli waaye julleem gi yëpp ngistal rek bu ko nit ñi gisee mu julli bu ko kenn gisut du julli boo ko jiitalee mu jàng saar fatiha ju rafet ak aw saar rukkoo ba yàgg sujjóot ya yàgg waaye boo jullee moom kenn palab palabee julli ga def ko cobu ganaar jonkanaayu xaj góoru gëléem te ñett yooyu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñu ko tere ci julli ñooñu ba tey tamit safara lañ jëm moo tax moom la alquran di wax na wa isa xaamoo ila salaati qaamoo kusaala lu tax mun a yuraa'una naasa kon nag ku toll noonu tamit bu mënta dem kon nag ka ca def mooy ñeenteel ba mooy ki gëm julli di sàmmuhanteeg waxtu wa di sàmmuhanteeg laab ga di sàmmoonteeg mbooloo ma di sàmmoonteeg toroxlu ga di sàmmoonteeg lu ga kooka nag yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy njiitam mi ne woon def naa julli muy luy seddal sama xol moo waral kooka yàlla ñu ci yàlla boole ñu nag moom ak yonentu bi ñooy dem aljana moo taxoon yonentu bi nag ñoo ñax alquran di wax ne wallazina hum ala salaatihim yuhaafisuun ulaayika humul waarisuun allazina yarisuuna alfirdawsa hum fiha xaalidun mooy aljana gi dàq ci aljana yi ba yonentu ne kuy da kuy ñaanante ci yéen aljana na ko ñaan firdaws si ndax kat moo dàq ci aljana yi kon nag yàlla nañ bokk ca xaajab ñeenteel booba nga xam ne ñoo yonantu bi ñooy bokk dem aljaana ju ñuy tuddee firdawsi kon nag jullee ngoog lamboo ngëneel yooyu moom julli moomu nag dafa am ñeenti doom doomam ju njëkk ji di ab taawam moom lañuy tuddee farata yi ñaareeli doom ba moom lañuy tuddee sunna yi ñetteeli doom ba moom la ñuy tuddee maanaam yuñ sopp yi xam ne boo ko defee ki julli mu gën a baax ñeenteeli doom ba nag mooy bi maanaa yi nga xam ne mooy yuñ sib yi nga xam ne kuy julli bëgguñ laal wax dëgg yàlla mu koy def ñàkk koo def moo gën suñu toppee borom téere bii di borom axdari yu ñu wax laal farata yaag sunna yaag ngëneel yaag ya ci aju farata yi nag la bëgg a commencé nii moo tax mu ne faraidu salaati farataay julli fukk la ak ñeent bi ci njëkk nag niyatu salaati mooy yéene julli nga yéene julli ci sa xol bi te julli gi ngay yéene julli nga teewlu ko ràññale ko ci sa xol bi wane ne yéene naa julli baar ci sa xol jërul nga di ko wax sa làmmeñ li yéene nag ñu bari mënuñ ko ndax ñu ci bari bu ñuy yéene fokk ñu wax ko seen làmmeñ moo waral yéene wax ko ci làmmeñ biddaa la yonentu dund na ba génn àdduna mosut koo wax saxabaam yi dund nañ ba génn àdduna kenn mosut ca yéene ci sa làmmeñ kon yéene xol moo koy def waaye duñ dox lu ñu def ci làmmeñ yow kay bi nga déggee waxtu yi ñu nodd nga dem jàllar bi ku jàpp jàllar bi ku maanaam dëgmal pe jàkka donte le da ngaa ci ñi nga xam ne bu ñuy jàng dañuy wax ne dañuy wax dañuy wax xayril maxlubi mënuñoo wax maanaam maxdubi ca nañ ko war a waxee bu ñu wala daalina ñoom ñu ne wala laalina ba tey ba tey baax na comme góorgóorlu nañ rek ba man ko tudd ndax kalay wax wala wala laalina ñaareel boo ko bindaloo woon tamit wala daalina lay bind saxaaba yi doon nañ ci jéem a corriger euh, maanaam bilaal bu daan noddu comme moom ajam la duul arab mënutoon a wax ashadu waaye da ngay dégg rek mu ne asadu maanaam siin su tooy di siinul mujama da ko daan jàng maanaam siinul la gaa yi nag ne waaye bilaal di ni mu yàqe baat bi di ko ree bañ demee ci yonantu bi yonantu bi ne leen siinu bilaal gii ngeen di ree siin piir la ca yàlla maanaam siin piir la ko yàllay daa bindalee moo waral maam alaaji Maalik def na ci benn téere bu ñu tuddee maanaam kifaayatu raagibin mu ne ku mënul wala daalina mën a wax wala laalina ba te yàlla nangu ko ci nam toll waaye bul wax ne juleem nga baaxut mu ne ndax yow miy jàpp ne yaa ko man loo ko man man xam na ku la ko dàq kooka dàq la ko comme moo la ko dàq fa mel ni mënaguloo ko ndax dara boo ko mënee kenn waru la koo dàq mu ne kooka tamit jàpp ne moo ko man lu mu koy man man yonentoo ko ko dàq te feeg yonentoo la koy dàq rek mënagoo ko lay tekki kon nag mu ne kenn ku ne na ko mënee jàngee gannaaw bi nga góorgóorloo nga def ko ca tamit la nga ca man bu ko kenn xeeb yàlla moom jublu ca la nga def ndax bari na koy waxlee te boo ko bindee noonu lay demee laañ làmmeñ wi mooy naqaree tàggat ca na muy war a demee kon fatiha moom moom farata la nañ fexe kon ba jàngalu ko xam ko ku mënul fatiha dañoo bëgg julleem yépp mu koy roy julli gum bëgg a julli rek na ko julli ci gannaaw ko ko ko ñu jiite ko kon bu waa moom bu mënul fatiha tamit yàqu dara ki julleem nga ndax imaam bu jàngee fatiha da jàngam nga day yóbbuwaale maamoom nga ca gannaaw ndax mbooloo buñ soxlaa dara te lañ soxla soxla ko ci kenn suñ tànnee su ñoom ñëpp bëggee wax fa la ñuy yendu te kon tamit wax gi day jaxasoo waaye bu buñ tànnee kenn ne ko yow lañ doyloo yaa nekk suñ kanam bu waxee ñëpp wax nañ moo tax ci mazhabu maalik bu la imaam jiitee te fekk nànk lay jàng sopp nañ nga jàng yow tamit nànk xataa boo jàngutoon dara tamit julli ga wér na naka noonu nag su fekkee nag maanaam julleg biral la moom doo wax dara dañoo bëgg nga noppi ñoom mu ngi tënkandikoo ci alquran ji aaya bi yàlla di wax ne fa ida quri alquran fastami'u lahu wa ansitu mu ne bu ñu jàng alquran noppi leen ngeen déglu ko settantal ko kon nag loolu lañ bëgg yeneen njëriñ nag ñoom dañu wax ne fatiha mënul ñàkk ki julli moo waral boo demee bu ñu julli ñoom bu imaam ne wala daalin day toog ab distance tuuti ña ca gaaw profité jàng fatiha ñoom ah ñu ngi sukkandiku ci xadis bi yonentu bi rek day euh, la salaata man laa fatiha la julli mënta wér ci lu dugut fatiha Malik ne xadis bi wér na waaye am ju ñu namu xaas la dafa bëgg a wane ne ñettay julli ñaar ña seen julli mënul wér fekk jànguñ fatiha ñett rek kay julli mooy ki benn nga julli jiite nit ñi wala nga julli ñu jiite la mbaa nga julli yow kenn su fekkee yow kenn ay julli fekk jàngoo fatiha du mën a wér su fekkee yow yaa jiite nit ñi fekk jàngoo du mën a wér mu ne nag su fekkee dañ laa jiite su boobaa beneen xadis dafa ñëw ne qiraatul imaami qiraatul maamumi jàngi ilimaan dafa yóbbaale jàngi maamum moo waral moom ci ngiram mu ne kon buy jàngi yeelu sopp nañ nga jàng buy jàng biral moom jërul ngay jàng nga noppi kon nag mu ngoog loolu moo tax mu ne wal fatihatu jàng fatiha farata la wal qiyaamu ak taxaw laxaa ngir fatiha ja farata la moo waral fatiha soo manee taxaw jàng ko yow nga toog yàqu na maanaam yàqu bàyyi nga farata ndax taxawaayu fatiha ba farata la fatiha jàng farata la mais taxawaay ba di farata ba ca tegu war rukkoo rukkoo farata la rukkoo nag dafa am boo xam ne ba ca gën a néew daal mooy boroom na sëgg ba nga xam ne loxoom ya mënoon na koo teg ca bët woom ya bu ko defee rek rukkoo ba mat na maanaam mooy gën caa tuuti rukkoo gën caa mat nag mooy sëgg goo xam ne maanaam boppam ba dafay tolloog maanaam gannaawam nga nga xam ne tey bu sotti woon ndox par exemple ndox ma du roogaat jëm suuf mais du roogaat tamit jëm gannaaw day nekk ci digg ba mel ni aw xuur woo xam ne dafa cay taa kon boobu mooy gën jaay mat jiru koo waaye bu rukkooyee lu manqué loola comme li ma la wax tamit maanaam rukkoo la waaye dafa manqué rek waaye bëri nag moo gën a baax te moo gën a mat kon nag dañuy fexe ba rukkooy di mat bu baax a baax rukkoo moomu di sëgg tée say woom kooku faratala ci julli wa rafu yëkkatiku min hu ca rukkoo ba gannaaw bi nga rukkooxee ba sa yaram dal nga siggi noonu fi ngay waxee sami allahu liman hamida foofu tamit maanaam farata la mooy siggi ga ba ca tegu wa sujoodu sujood kooku farata la waaye sujood nag ñi ngi koy defee alal jëbhati ci sa jëbi booy sujjootee genn wet sa bët bi baaxut boo sujjootee sa benn paasu xar-xaram baaxut waaye jëlal sa jëbi nga gën a fonk ne ko ràpp ci sa jëbi te nag ci sa suusi te nag fi nga sujjootee fi ngay gën a jege sa borom moo waral sax foofu ñu bëgg ku fa ñaan loo fa ñaan da koy nangu moo waral alquran ne la wasjud waqtarib maanaam sujjootal ndax nga jege sa borom su ko defee kon nag sujjoot googu nga ne ràpp sa xar-xaram bi sa jë sa jëbi ci suuf kooku farata la warafu yëkkati ko minhu ca sujjoot ba yëkkati ko nga yëkkati ko ca sujjoot ba tamit farata la bu ko bàyyi ba ca tegu wal i'tidaalu yemoo yemoo nag mooy ni la yàlla bindee rek nga bañ koo maanaam yokk nga bañ a sëgg ba ca taxawaay wala nga bañ a yuqamtelu ci taxawaay daal mooy loolu moo waral kon boo xasee taxaw di jàng fatiha ba saar bu ca nekk nag yaa nga yuqamtalu looy seen tuuti su fekkee tamit da taxaw noonu bul xaw a sëgg te fekk yow sa taxawaay mën naa jub taxawaay boobu nga ne kocc mu jub kooku tamit farata la i'tidaal tamit danay xam ca sujjóot ba ba nga sujjóotee sujjóotal sujjóot bu dal boo xam ne nii sa cër yi dafa caay yemoo ñu bañ a tasaaroo ba mu ëpp mën a bañ a tamit euh, maanaam banku ba mu ëpp nga yemoo tamit maanaam ci ci ci ci rukkoo mais nga yemoo tamit ci taxawaay kon daal moo nekk noonu su ko defee ba ca tegu ca farata ya wa tumaninatu mooy dal dal nag ñu ci bëri dañoo jàpp ne daal ak tumanina benn lañ mais duñ benn tumanina mooy cër bu farata ju nekk ponk bu ne ban ca nekkee nga nekk ca ba ku la gis xam ne yaa nga ca waaye boo rukkooxee rek gaaw siggi ah kooku dafa gaaw ba ëpp ba kenn xamul sa yoon li nga def kon julli nga yàqu na waaye da ngay rukkoo sëgg ba sa yaram wi dal dara yëngatootul nga xam ne lu mu néew néew ku fa doon mën na faa wax subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi ñetti yoon lu mu néew néew néew su ko defee nga xam ne sa cër yi dal na nga door a siggi ne sami allahu liman hamida mais boo siggee tamit nag bul siggi rek gaaw dem su jooti ñu bari seen da yàq foofu boo siggee taxawal carrément ba sa yaram wi dal dara yëngatootul nga door a nag root dem sujooti boo sujootee tamit sujootal ba sa yaram wi dal nga door a jug toog diggante boobu tamit jullit yu bëri seen julli day yàq foofa dañuy maanaam sujoot gaaw rek sujootaat loolu la yonentu ne bàyyi leen ko ki julli da yàq ñu ne ko lan la mu ne loolu mooy cobu ganaar xam nga ganaar buy cob day cob rek gaaw cobaat kooku kon day yàq da ngay cob sujoot bu dëgër toog ba sa yaram dal nga door a dem nag sujootaat waaye rek gaaw sujoot si gi rek sujootaat julli nga yàqu na kon mënuñu ko dara kooku ndax farata la kon nag tumaani na mooy ca ponk bu dee ba neexee ca nañ xam ne yaa nga ca nga yàgg ca bañ xam ne yaa nga ca waaye cos cosee rek kooku boo ko defee julli nga yàqu na ba ca tegu wa tartibu mooy toftale bayna faraidiha diggante farata ya diggante farata yi nag mooy ni julli toftalee nga toftalee ko ko xam nga ne bi ngay julli ngaa yéene woon te yéene ji liñ bëggoon mu tàbbi ci diggante agi ak ragi muy allahu akbar diggante googu lañ bëgg yéene ji tàbbi ja moo waral nga xam ne yéene wax ko gënut su ko defee na foofu lañ bëgg ñenn nga ne même bu fa tàbbee ci lu bu bu ko jiitoo tuuti baax na moo waral ñu wax ne bu ko jiitoo tuuti baax na moo waral ñu ne kon boo waxee ne yéene naa julli rek door a ba tey baax na waaye ñàkk wax gi daal moo gën kon nag yéene jooju nga jiitaloon daal di def kàbbaaru xarmal kàbbaaru xarmal gi ba nga paree faati ja tegu ca fatiha ja jeex nga teg ca maanaam euh, saar wa saar wa jeex nga rukkoo rukkoo ba jeex nga siggi siggi ba pare dal door a dem sujjooti sujjoot toog ba dal door a dem sujjootaat nga toftalee julli ga noona ba nim jeex waaye rek bañ a njël sujjóot ba jiitu rukkoo ba rukkoo ba jiitu maanaam faatiha ja kooku tamit bëgguñu ko da ngay toftalee julli ga nam toftalooxee moo waral mu ne wa tartiibu toftale bayna faraidiha ci diggante farata ya toftale googu ñu koy toftalee kooku farata la ba ca tegu nag mooy wasalaamu mooy sëlmal sëlmal kooku farata la sëlmal ji nag mooy assalaamu aleykum baat boobu nga wax ko kooku farata la ci julli euh, sëlmal nag ci mazhabu malik moo gën a yomb moo gën a simple moo gën a noppal ilimaan moo gën a noppal maamoom moo gën a noppal kenn kuy julli te ñett rek kay julli ndax buy ci mazhab mazhabu Malik sëlmal ñaari baat la wenn yoon lañ koy wax su dee su dee sëlmal ci ngiru Abu Hanifa ñeenti baat la mais ñaari yoon lañ koy wax su boobaa nag boo deful différence bi rek sa julli yàqu comme nag buy ci Malik moo gën a yomb ñaari baat rek la ñu wax ko benn yoon ñaari baat yaay lan mooy assalaamu aleykum muy ñaari baat ñu wax ko benn yoon su ko maam waxee benn yoon maamoom ya mën nañoo sëlmal ku koy wax yow kenn doon julli jeex na julli nga jeex na suñ la jiitee tamit nga wax ko jeex na su dee nag maanaam ci mazhabu abu xanifa ñeenti baat la te ñaari yoon lañ koy wax kon mooy ñeenti baat yo mooy lan mooy nga ne assalaamu aleykum wa rahmatullah assalaamu aleykum wa rahmatullah kon na yow boo jullee ji koo xam ne day sëlmal ñaari yoon jiite la defal attention bañ a gaaw sëlmal ndax bu ko waxee benn yoon ñaaree la gudd nga sëlmal yow maamoom bi des julli gi yàqu na moo waral kon da def attention xaar ba mu wax ko ñaari yoon yow ngay door di wax nga door di ko wax yow kon nag ndax sëlmal boo ko defandoor sa ilimaan yàqu na su la njëkkee commencé nga njëkk koo pare yàqu na naka noonu tamit su fekkee ne yaa ko njëkk def sa ilimaan tamit sa julli gi yàqu na moom daal julli ñaar yi lañ ciy bañ mooy takbiratul ihram kabaaru xarmal ku ca jiitu sa ilimaan yàqu na ku ca tolloog sa ilimaan yàqu na sëlmal tamit ku ci tolloog sa ilimaan julli ga yàqu na ku ko njëkk def sa ilimaan tamit julli ga yàqu su ngeen ko defee ndoor tamit ci ñaar ya tamit na kon nag moo waral ñiy bëgg imaam bu dégg fiq piir kabaaru xarmal da ko war a gaawal ak sëlmal tamit da ko war a gaawal moo waral mag ñi ca saalum ndeysaan fonk lool fiq bu buñ daan sëlmal nga dégg ñu ne asalaamaaleykum gaawal ko nga xam ne loo gaaw gaaw laa mënu leen a nga njëkk a daanee ngir bañ rek nga njëkk leen a sëlmal sa julli nga yàqu comme nag léegi jaxasi ngir dafa xew tabarkalla ngir tànk yu tinkeeku yi ak téere yi nga xam ne dafa tinkeeku téere yu nekk ñu ngi koy jaxasoo di ko jàng su boobaa nag daal booy julli ci kuy wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñaari yoon may ko distance ba mu wax ko ñaari yoon ba pare yow ngay door di sëlmal lu ko mooy boo ko defee rek si julli dafa yàqu ba ca tegu mooy wa julloo suhoo toogaayu sëlmal ba allazi sëlmal gi nga xam ne yu xaarinuhoo dana lënk toogaay bi nga xam ne kon yu xaarinuhoo dana lëkkalikook sëlmal ba dafa bëgg a wax ne sëlmal ba farata la waaye toog bi ngay toog tamit wax asalaamualeykum distance su toog boobu kooku farata la kon gis nga ko sëlmal ba lu ñu wax ne farata la rek la koy def dafay nekk di farata moo waral mu def noonu kon nag farataay jullee ngooku nekk loo xam ne lu jara jara bàyyi xel la Euh, bu ko defee nag kon mooy mooy mooy fukkuloo ak ñeent waaye soo ko doon tënkal nit ñi comme ñëpp mënuñoo bokk xam soo ko doon tënkal daal nga koy wax ne ko farataay julli nga ko koy séddaleel ci cër yi ngay wax ne farataay julli li muy rëy rëy ak li muy nekk nekk fukk ak ñeent xol xam na ci benn xol moom benn rek la ci am mooy yéene bu ko defee loo waxati xol def ko rek bokkatu duutut farata kon daal farataay julli fukk ak ñeent la xol a jël benn ba mooy yéene su ko defee làmmeñ ñëw jël ñett ya làmmeñ li muy def ci julli yëpp yëpp yëpp ñett ciy farata mooy takk takbiratul ihram gi nga xubbee woon julli gi ak jàng fatiha ak sëlmal loo waxati làmmeñ def ko sunna la mën a doon wala muy luñ sopp waaye duhul farata waaye làmmeñ daal li julli yi bëri bëri ñett rek la ci làmmeñ def muy farata mooy kabaaru xarmal jàng fatiha sëlmal loo waxati bu ko làmmeñ defee duhatul farata ba ca tegu foo fekkati mu des nag fukk ya nag yeneen yi seddalikoo ko foo cër dal nga gis cër rek dal yëngatuwut defu dara nga koo gis rek mu ne tekk dal benn dafa dafa dal ci ci rukkoo mooy sëgg walla mu dal ci sujjóot walla mu dal ci taxawaay foo ko fekk léppam farata la ba mooy fi cër dalee di jàng saar cër de ba mu dalee di jàng saar moom kooku moom du farata sunna la naka noonu ba cër dalee tamit di di taaya dafa am ñaari rakka toog di taaya wala mu am ñeenti rakkaa julli ga jeex wala buy timis muy ñetti rakkaa muy toog di taaye fa mu toogee noonu di dal diir bay taaye bay jeexee kooku tamit du farata moom daal fa mu dalee taaya ba taaya euh, maanaam euh, di ci jey farata rek mooy fa muy waxee asalaamaaleykum ma waral sax bokku si la dalut ndax ba muy wax asalaamaaleykum gis nga ko dafa dafa dafa dafa waale maanaam waale ci nday joor yëngatu kon daal foo gisati cër dal fépp farata la ba mooy fi cër dalee jàng saar wala cër dalee fa di taaya waaye foo waxati comme cër dal rek benn lu farata la benn mu dal ci taxawaay moo xam wala mu dal maanaam ci rukkoo wala maanaam mu dal ci sujjóot ba ca tegu nag mooy foo gisati cër yëngatu yëngatu cër moom ci julli benn dafay yëngatuy defi walla mu wala mu yëngatu bàyyeekoo kon nag moom fu muy yëngatoo di defi mbaa mu yëngatoo di bàyyeekoo lépp farata la ba mooy fi mu yëngatoo am ñaari rakkaa war a jug yëngatu foofu de moom du farata jug ba naka noonu tamit fi mu demee nga xam ne dafa dafa dem maanaam euh, foofu foofu am ñaari rakka war a jug foofu moom du farata waaye foo gisee muy yëngatu rek foo ko waxati rek farata la ndax benn nga yëngatu dem di yi farata la wala nga yëngatu baxee ko ci rukkoo ba farata la wala nga yëngatu jëm ci sujooti farata la wala nga yëngatu jugee ko ci sujoot ba farata la su ko defee kon nag loolu lépp foo gisati ci yëngatu ci julli rek maanaam fenn moo ci dul farata mooy fi muy yëngatoo war a jug indi ñaari rakka yu def su fekkee jullig ñeenti rakka la wala mu yëngatu war a indi benn rakka bu des su fekkee maanaam jullig maanaam timis la kon nag soo doon tënk farata yi daal farataay jullee ngoog li muy bëri bëri xol benn la ci moom muy héene li muy bëri bëri làmmee ñett la ci moom muy jàng fatiha kabaaru xarmal maanaam sëlmal li muy bëri bëri cër moom moom moom la ko des muy fukk ya benn mu ci yëngatu wala benn ci dal ñi séddoo ko ca noonu comme niñ ko waxee mu mu ne nag waxoon na la yéene waaye dafa bëgg wax la sarta ba loo xam ne mooy tax yéene mën a nekk bu nekkut du nekk moo tax mu ne wa sartu niyati sartaay na muqaaranatuha mooy lëkkalikoog yéene ba li takbiratul ihram yi ca kabaaru xarmal ba lii lay xamal ne kay wax gënu fa mënu fa ndax dañoo bëgg kabaaru xarmal ba ak yéene ba lëkkalikoo fi ngay kabaaree xarmal rek fi ngay yéene moo tax ma ne la dafa war a dugg ci diggante agi ak ragi ña wax le nag mën na koo ña jiitu tuuti ñoo ñooñu ma wax ne boo waxoon ne xéene naa daa door a kabaar baax na ba tey waaye daal ñàkk koo wax sa làmmiñ xéene ko ci sa xol moo gën ndax mooy sunna moom la yonentu bi daan def moom la saxaaba yi daan def suñ mag ñi baax ñi ñu yaakaar tamit moom lañ daan def kon nag di ko wax matu ko kon nag farata jullee ngoog ñi bàyyi ko xel sunna yi nag moom bari na parce que dana xëpp fukk ak ñeent sunna yi nag lay bëgg a wax ci nii wa sunanoha sunnaay julli wa sunanoha sunnaay julli al iqamatu liqaam moo ci jiitu liqaam nag euh, boo deen compter baat ya dana la jox fanweeri baat ak ñett nekk lu xam a xam solo su ko defee nag moom jigéen mën na koo def waaye nànk la koy def góor mën na koo def bu julleeg biral na ko wax ca kaw bu julleeg yeelu mu wax ko nànk su ko defee nag liqaam euh, gañ bëgg euh, dañuy benn bennal baat ya waaye boo gisee tamit kuy ñaar ñaaral baat ya ba tey baax na xadis wax na ci yépp benn bu la neexee xadd xaamati salaatu nga wax ko ñaari yoon bu la neexee tamit buy masabu malik xadd xaamati salaatu ci liqaam benn yoon lañ ko cay wax liqaam moomu nag moom safaanam noddu la maam xalifa nges bu ko daan jàngale radiyallahu taala da daan wax ne noddu bar liqaam baru noddu bar liqaam baru mooy maanaam booy noddu baat yëpp ci bar nga koy daanee da koy maanaam sukkoon mooy nga dégg allahu akbar allahu bar di dem di def bar ba mu jeexee waaye ba ngay liqaam nag doo waxati bar da wax ne allahu akbaru allahu akbaru moo noddu bar likaam baru kon moom dangay ngay maas waaye bu dee nodd moom doo maas da ngay daane yépp ci sukkoon su ko defee nag kon likaam a ngóog jigéen mën na ko góor tamit mën na ko waaye buy jigéen na ko wax nànk ba ca tegu wa suuratu mooy saar allati saar wa nga xam ne baadal fatihati ma ngi ca gannaaw fatiha fa wax saar rek waaye fa bëgg a wax ne loo waxati rek donte la du saar sax baax na donte la ab aaya la waaye daal bu fatiha xasee jeex loo ca tegati rek dem kooku moom sunna la donte le aaya bële gën a gàtt moom nga jël muy muddahamataani moom nga jàng fatiha wax ko rukkoo ba te julli nga baax na waaye bëgg a wax saar rek waaye da bëgg a wax lu tegu ci fatiha rek baax na kon nag bu fatiha jeexee loo ci tegati kooku moom tamit maanaam sunna la moo tax mu ne wa suratu saar allati saar wa nga xam ne baax baadal fatiha dafa nekk ci gannaaw fatiha wal qiyaamu taxaw laxaa ngir saar wa kooku tamit sunna la taxaw gi ngay taxaw ngir jàng saar mbaa nga taxaw jàng maanaam aaya ba kooku sunna la fiima ci bépp barab boo xam ne yu siru yu saru def na yeelu fii ca moom bépp place bu ñu war a yeeloo nga yeelu fa te place yi ñuy yeeloo bariwut mooy baar ak maanaam tàkkusaan su ko defee kooku yeelu ga nga koy yeelu kooku maanaam sunna la wal jëxroog biral fii maa ci bépp barab boo xam ne yu jaru def na biral fii ci moom bépp place bu ñu war a biralee demee ni timis ak gexe ak suba jàng gi nga koy jàng ca kaw kooku maanaam tamit sunna la kon fu ñu war a wax nànk wax fa nànk fu ñu war a wax ca kaw tamit nga wax fa ca kaw loolu tamit sunna la ca fatiha ja ak saar wa su ko defee ku ca juum tamit dana la wax ni ñu koy defee yeelu nag la ca gën a tuuti mooy yow mi koy jàng sax déggoo ko biral nag la ca gën a tuuti mooy yow dégg nga ko ki la méng dend ak yow tamit dégg nga ko moo waral biral jërul xàddee ku ba ca kaw waaye jërul tamit suufeel ku ba ca kaw man nga koo def sax ci digg doomu ci jamono yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na benn waaye bu ñëw kalaame ci aboubacar ak omar ibnul xataab aboubacar bu daan biral kenn du ko dégg daanaka fekk denduloo sa nopp ci peggam dégg li muy wax waaye na Omar ibn Khattab bu daan biral foo tollu ci dëkk bi yaa ngi dégg kàddoom nga ca kaw benn waaye ni daal ñaar ñi daal ñu mënuñoo bokk nekk ci dëgg kii ni muy biralee ak kii ni muy biralee duñ benn dem ci yonentu bi kalaame leen yonentu bi xoolu leen ne ko waaw yow Omar lu waral sa biral gi fooy biral dëkk bi yëpp dina la dégg kër gi yëpp mun ne ñett laa ki jublu bu ki njëkk mu ne damaa bëgg a dàq maanaam ak ngëmmentu ci man ndax loo gëmmentu gëmmentu fekk yaa ngay wax ca kaw rek léegi nga xeewu ñaareel bi damaa bëgg tamit dàq seytaane ndax seytaane fu mu dégg sama kàddu may jàng alquran moom su ma jàngatuma alquran sax bu dégg sama kaddu daw rawatina may jàng alquran ñetteel bi mu ne ko damaa bëgg ku dégg li may jàng rek xelam nekk ci yàlla mu xam ca yool waa ñett yi da nga def yëpp baax na mu ne ko nag yow Aboubacar lu waral yow booy biral kenn du dégg sa kàddu nànk rek ngay def mu ne ko damaa xam ne ki may wax ak soriwut ma kon jërul may xàddeeku ca kaw yonentu bi ne yéen ñaar ñëpp wax ngeen dëgg waaye nag Aboubacar xawala yëkkati sa kaddu tuuti Omar ibn xawal a wàcceel sa kàddu tuuti ngeen la yee ci diggu doomu kon nag dafa ne ko kon di gis ko waxut kenn ko dafa ne ko ngeen na kii yëkkati tuuti kii wàccee tuuti ngeen dagee ci diggu doomu kon li nga ciy déggee léegi-léegi jotee nga àttee leen ñoom ñaar ñëpp xam dëgg daloon na génn góor gu bëgg jàmm waaye xamutoon métier nag sa kuy àtte nit ñi xamuloo métier doo mën a fen loo fen doo mën a wax dëgg ki wax dëgg ñaar ñi da jotee kenn ka wax a wax a wax ba waxam jeex mu ne ko yow de wax nga dëgg mu des ko ca des mu laaj ko lu ngeen jotee kooka lay la ku njëkk ka layoon lépp lépp lépp mu ne ko ah yow tamit wax nga dëgg de moom nag yàlla nga ko dénk doom ju pànk doom ju ne ko papa ñoom ñaar ñëpp boo leen joxee dëgg doo xam dëgg de mu ne ko wax nga dëgg ñoom ñett ñoom ñi far joxante loxo mu ngoog kon léegi-léegi dafay xaw a doy waar mu ngoog moo tax mu ne kon yeeloo ngoog wa samia dégg na laahu yàlla li man xamidahoo ñeel ki ko sant kooku tamit sunna la wax gi nga koy wax sunna la samia laahu li man xamida nag ci abubakar la bàyyee ko Aboubacar dund na ba génn àdduna mosta tardé benn rakka ci gannaaw yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn yoon rek la bëgg a ñëw dugg ci jàkka ji ba muy duggoon rek fekk yonentu bi rukkoo na te xam nga imaam xasee rukkoo ba siggi yow mu matu rakka ba moo nag comme yonentu bi rukkoo na mu yaakaar ne balaa xegg ca sàppe sa bay kabbaar bay rukkoo dana fekk yonentu bi siggi yàlla may ko daal mu taxaw ca sàppe sa kabbaar ba pare rukkoo bay këram dal yonentu bi door a siggi moom nag jot googa ba mu ca sëggee noonu ba jot ko rek xam ne cëram ya dal na rek ci la sant yàlla ci xolam waaye yàlla moom ya'lamu sirra wa axfa dégg na lu ne su ko defee nag yàlla yónni jibril ci lu mu gën a gaawee ne ko waxal boo waxal yonantu bi ne ko buy siggi na annoncé ne man yàlla dégg naa jaam bi ma sant sànq léegi jibril yonantu bi siggi rek ba muy siggi rek annoncé ne sami'a dégg na laahu yàlla liman hamidoo ñel ki ko sant te mooy abubakar abubakar xam ne moom la moom tamit mu delloo yàlla sant ne ko rabbana walakal hamdu yow yàlla kat da ngaa sant moo tax ma sant la loolu nag fi la bàyyeekoo ba léegi su ko defee léegi kuy julleeti rek bu imaam ja moom di siggi wax ne sami allahu liman hamida maa moom yene ko rabbana wala kal hamdu kon loolu foofu la bàyyeekoo ñoom dañoo xamoon lan mooy valeur u julli ci mbooloo dañoo xamoon tamit lan mooy valeur maanaam am rakkaa ci gannaaw nit ku baax li muy li mën a maye moo waral lii fekk ko ca ba tey tey ñi di ko def kon nag li ci tegu wa kullu takbiratin bépp kabaar sunatun sunna la kabaar yëpp kabaar rukoo yi kabaar maanaam siggi kabaar sëggi kabaar su jooti allahu akbar yi ci julli yëpp sunna la faw mu ne ilal ula ndari bu njëkk ba waxoon na ko mooy takbiratul ihram moom farata la boobu waxoon na ko boo waxati rek nag moom sunna la bu njëkk ba rek moo ciy farata ba ca tegu watta sahu daani ñaari taayaya buñ la ñaari ya mooy lañ fay jàng ba nga xamee ñaari rakkaa toog di wax ne attahiyaatu lillahi zakiyaatu lillahi sunna la naka noonu tamit taayam ñaareel ba ba julli jeexee nga toog tamit commencé attahiyaatu lillahi fekk ba muy jeexee kooku tamit sunna lahuma ngir ñaari taaya tamit sunna lañ bi nga xamee ñaari rakkaat toog googu nga toog maanaam ngir mën a taaya toog ga sunna la taaya ba di sunna bi nga xamee julli ga jeex nga toog toog gi nga toog ak taaya ga nga fay taaya yépp tamit sunna lañ kon nag sunna yaa ngoog ba ca tegu wa taqdimul fatihati mooy jiital fatiha ala surati ci saar maanaam bala ngaa jàng saar na fatiha jiitu waaye kay saar mën mënta jiitu fatiha jiital googu ñu koy jiital maanaam sunna la su ko defee nag wa taslimatu sëlmal saaniyatu bu ñaareel ba was saalisatoog bu ñetteel ba lil maamoom mi ñeel maamoom moo ko moom kooku sunna la xam nga maamoom mooy kuñ jiite kooku moom dana sëlmal ñetti yoon ci julli gi dana sëlmal bu njëkk bi def ko ci nday jooram bu ñaareel bi ilimaanam bu ñetteel ki ci càmmooyam mais ki ci càmmooy bala faa sëlmal sart nañ ca ñaar bi ci njëkk na fa kenn nekk bu fa kenn nekkul du fa sëlmal ñaareel ba na fa kenn nekk te kooka nekk fa na jot lu mat ab rakkaa ak julli ga bu jotu bu jotul lu mat ab rakkaa doo gud maamoom doo fa sëlmal kon nag bala ngaa wax asalaamaaleykum sa càmmooy yow yow yow maa moom na fekk kenn nekk fa na fekk tamit ka fa nekk jot lu mat ab rakkaa waaye lu ci ñaar yooyu bu dàqoo rek doo fa sëlmal kon nag yow ay ilimaan ji mu ngoog kon noonu nga koy defee yow maa moom ji mais bu ilimaan mu benn yoon rek doy na asalaamaaleykum doy na bu yow kenn kuy julli boo ne asalaamaaleykum doy na su ko defee nag léegi buy maa nag moom dana ko wax ñetti yoon bii moom moo ko génnee ci julli gi bii da koo jox ilimaanam bii da koo jox maanaam maa mi ko féetee càmmooy moo tax mu ne wa taslimatu sëlmal saaniyatu bu ñaareel ba wa saalisatoog bu ñetteel ba lil maamoom yi mu jox ko maamoom wal jëxëroog biral bi taslimati ki sëlmal ba alwaajibati gay aji war maanaam sëlmal gi nga gën a génnee ci julli gi googu tamit sëlmal gi nga koy sëlmal farata la moo tax moom tamit ca kaw lañ bëgg nga wax ko da nga wax nga wax ne asalaamualeykum rawatina sax boo jiitee nit ña dañoo gën a bëgg nga wax ko ca kaw a kaw nga xam ne ñetteel gannaaw danañ yëg ne bi maanaa julli gi jeex na moo taxoon yonentu bi daan wax ne julli bu doon caabi laab mooy caabi ja bu doon néeg caabi ja koy ubbi mooy laab waaye nag liy xamal ne dugg nga ci néeg ba mooy kabaaru xarmal lii wane ne maanaam génn nga ci néeg ba mooy sëlmal moo tax mu daan wax ne miftaaxu salaati at tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim moo tax daal sëlmal ci la ci la julli xem boo waxee asalaamaaleykum rek mu julli ga jeex na foofa la xem kon nag sëlmal a ngoog te maanaam foofu la xem ci julli gi wa salaatu julli ala rasulillahi ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam kooku tamit sunna la dañoo bëgg taayaam ñaareel bi julli gi jeexee bu bu attaxiyaatu jeexee bëgg nañ nga julli ci yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko defee nag salaatul ibrahima yi gi moo gën a baax ndax ba ko saxaaba yi ñëwee laaj gën julli la ngay julli ci yow mën a julli leen ne allahuma salli ala sayidina muhammadin kama salayta ala sayidina ibrahim wa barik ala sayidina muhammadin kama barakta ala sayidina ibrahim fil alamin innaka hamidul majid bi ngay taaya taaya gu mujj ga mën ngaa wax loola su ko defee nag wax gu ngay wax loolu kooku tamit sunna la wa sujoodu sujood alal an fi ci bakkan lay doon maanaam sujood ak bakkan bi ngay sujood fexe ba sa bakkan bi laal suuf kooku sunna la moo waral ñi wax ne boo sujootee sa jëbi rek laal suuf waaye bakkan bi laalul suuf ngaa wàññi ci julli da nga war a sujood lu ñu tuddee xabla salaam ndax kat ku baxi wàññi da ngaa war a sujood xabla salaam dana ko wax ci moo tax da ngay bëgg bi ngay sujood ni nga fexee ba sa jëbi laal suuf fexeel tamit ba sa bakkan bi laal suuf wal kaffay ne ñaari ténk ya bëgg nañ mu ne ràpp ci kaw suuf jàkkaarloo bi maanaam ak penku ba tolloo ak nopp ya nga bañ caa bank benn bañ caa maanaam yëngal benn war rukk ba tey neg ñaari bët wóom ya sa ñaari bët wóom ya bi ngay sukkoon nga ne ko ràpp ci kaw suuf mu sa sujj te teg ko ca kooku tamit ca faratay kii la ci loolu mooy sujjoot wa atrafil xaddamay ni ak peti ñaari ndëggu ya mooy baaraami tànk yi nga samp ko bañ koo tëral jamono ji ngay sujjoot ndax yonentu bi dafa ne woon sama borom digal na ma ne naa ko sujjootal ci juróom-ñaari cër looloo waral juróom-ñaari cër yi yàlla rek rek moo xeeyoo ñu sujjootal ko ko koo sujjootalati euh, fekk juróom-ñaari cër yi mat na su boobaa yow nga yàlla waaye koo sujjootalati fekk juróom-ñaari cër yi manqué na duñ ko tuddee bokkaale kon nag sujjoot ci sharia yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaari cër ñoo koy def waaye fekk juróom-ñaari cër yi matul rek su boobaa kooko man mën defal tamit xeggagut ci bokkaale waaye bu xasee mat juróom-ñaari cër moom koo ko mën di defal ku mu di doon bu doon ab yonantu la ab sëriñ la su waa bokkaale nga ko ak yàlla su ko defee nag kon loolu jar bàyyi xel su jóot nag euh, ci yeneen sariya yi ñoom euh, njëkk sariya ab yonantu yàlla Muhammad xatta boo sukkoon nit comme ni jigéen di nuyoo sax jëkkëram sukkal ko kooku sujjóot lañ koy tuddee wala nga maanaam nga nga nga xaw koo su lukkal nii ba tey maanaam sujjóot la moo waraloon aadama yàlla waxoon malaaka yi ni sujootal leen ko waaye waxul leen seen juróom-ñaari cër yi de usjudoo li aadama sujoot ba sujootab lunku la ñenn ñi sax ne aadama dafa nekkoon xibla ba rek yàlla moom sujoot ba ñu ne jublu sujootal leen yàlla te jublu aadama muy seen penku su ko defee tamit yonentu yàlla yusufa ba muy wax ne inni raaytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara raaytuhum li saajidina gis nga ko bañ koy sujootal foofa ci suratu yusufa sujootab lunku la dañ ko nuyoo ni rek sëgg waaye sujootaluñ ko juróom-ñaari cër kon juróom-ñaari cër yi mooy jëba ak ñaari ténqi loxo yi ak ñaari bët woom yi ak maanaam peti ndëggu ya muy baaraam ya nga ne ko ràpp kooku moom yàlla rek lañ koy defal su ko defee nag kon moo waral yonent bi ne xoon digal nañ ma ma sujjóotal yàlla ci sama juróom-ñaari cër yi moo tax mu ne kon wa atrafil ni ba ca tegu ci sunnaay julli wa suturatu mooy saatir li gayril maamoom yi ku dul maamoom ñett rekk kay julli waaye ñaar ña ñoo war a wut saatir kuy julli di jiite nit ñi te ngay jiitee nit ñi ragal nañ nit jaar fa jëlal saatir nga samp ko ci sa kanam dana la wax saatir ni muy toll su fekkee da dañ laa jiite yow da ngaa nekk yow kenn yaay julli te ragal nga nit jaar sa kanam jëlal ab bant samp ko bi maanaam ci sa kanam mu nekk maanaam saatir ba su fekkee nag yow maamum nga dañ laa jiite ilimaan ñu ne mooy sa saatir wala même ilimaan ja bu sampee saatir saatiru ilimaan ja dana la mën a yóbbu xale waaye moo war a jërut ngay samp saatir waaye nag su boobaa moom jëru ko léegi nag euh, saatir nag nuñ koy defee lan la mu ne wa aqaluhu la ci gën a bëri waxut ko la ci gën a néew la ci gën a bëri xamut dayoo waaye li gën a tuuti ci saatir moom xam nañ ko moo tax mu ne wa aqaluhu wa aqaluha li gën a néew ci ci saatir xilaxu rumxin mooy talaayu guntux guntux nag mooy fett yi maanaam xeej yooyu noonu lay talee maanaam dana mel ni rek ab ab gattax noonu lay xaw a talee wa tuulu ziraain day nekk gudduwaayu xasabu lu mu gàtt-gàtt na guddee ni ci sa xasabu bi sa loxo bi kon noonu la war a guddee kon nag yu gàtt yi ñuy jël ak euh, toogu baag yooyu yi dafa gàtt ba ëpp kon nag naka na gudd ba toll ni xasabu na tal ba toll ni gattax taahir na nekk bu laab mais lu laab di sobe kenn du ko def saatir baaxut saabiti na nekk bu sax waaye bëgguñ ngay def saatir ci luy yëngatu moo waral aw fas bu fekkee kenn téyewut ko matut matut saatir waaye bu ñu ko téyee nag mu taxaw sa kanam nga xam ne fekk bay julli ngay jeexee du dem ba tey mat na saatir xataa ak nit sax koo xam ne bu doon jigéen sa ko jug xarmante la mënoo ko takk bu taxawee sa kanam euh, pour nga julli ba tey baax na wala góor taxaw sa kanam ba tey baax na maanaam mu nekk sa saatir waaye nag ci sartaab bu mu nekk luy dem ñaareel ba bu fekkee luñ samp la nii bu mu nekk luy yëngatu ndax bu yëngatu rek da lay jax-jaxal luy yëngatu nii di daw di ron ak yooyu kooku moom tamit matu saatir waaye xayru mu sawisin duhut lu muy luy jax-jaxal bëgguñu muy nekk luy jax-jaxal ci yëngatu bëgguñu mu nekk luy jax-jaxal ci xel maanaam nekk ay làmp yuñ ca monte muy muy muy takk ka fay boole koog maanaam nekk loo xam ne dafa rafet ba ëpp nga xam ne booy julli da nga koy baxi xel ba doo baxi xel ca julli ga kooku tamit bëgguñ mu nekk saatir kon nag saatiir la ca gën a néew daal mooy ñeenti sarta yooyu la ca gën a bëri nag xamul dayo ab miir sax boo ne saatir ba tey baax na boo jëloon bi maanaa ab kii bu rëy bant bu rëy samp ko ba tey ne saatiir la baax na kon nag la ca gën a rëy la ca gën a bëri xamul dayo mais la ca gën a néew daal na talee ni guntu na guddee ni xasabu na laab na nekk lu sax bañ a yëngatu na nekk tamit loo xam ne duhut lu lay jax-jaxal kon nag saatir a ngoo jàll jaar ci kanam kuy julli nag lu bon la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ngeen xamoon li nekk ci kanam jaar ci kanam kuy julli jaar na taxaw fa ñeen fukk moom rek loolu la wax nag ñeen fukk nag taxmim la ci xam-xamu balaaxa moo tax mu ne law ya'lamul maaru bayna yaday musalli maasa alayhi la kaana an yaqifa arbaina loolu yonentu bi wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne su ngeen xamoon li nekk ci taxaw ci kanam kuy julli jar na ngeen taxaw fa ñeen fukk ñeen na ngeen waaw ñeen fukk yi lu mu ci namu ñeen ñenn ngeen a déeréet ñeen fukki noor ñeen ngeen a déeréet ñeen fukki weer ñenn ngeen a déeréet ñeent fukki maanaam waxtu ñenn ngeen a déeréet ñeent fukki minute ñenn ngeen a déeréet ñeent fukki seconde waaye daal matale na loolu lépp taamim la ci balaaxa mooy ñeent fukk moo waral lu bari la ci alquran baat yu mel noonu wax dara fekk na dafa ñëw matale lu bëree bëri ah, daloon na yàlla ci alquran ba mu ne bëkk néegi safara ya alayha tisata ashar fukki bëkk néeg lañ ak juróom-ñeent benn waaju am doole ju daan tuddee Malik dafa amoon doole ba ci arab yi moo ci manoon ku mës a bëri daan la mbër mu tëla woon am dooleem jayoon na ko ba bu taxawoon ci ab der fukki nit bu ñëwee bëgg a xëcc der bi mënuñ ko déplacer ngir dooleem mu ne ah comme bëkki néegi safara yi fukk lañu ak juróom-ñeent man daal pare naa ngir duma fukk yi ak ñaar ndax sama loxo ndeyjoor bi rek mën naa duma ñett sama loxo càmmooy bi noonu lu ma féetee gannaaw mën naa duma ñett li sama kanam moom waxi nopp xanaa comme fukk ak juróom-ñeent lañ man suma ma assuré fukk yaak ñaar ya ne mën naa leen duma yéen xeeféer yi fi des yépp lu ngeen lekk-lekk ndigg mën a duma ña ca des nag yàlla nag ne ko ah, da ngaa juum wa ma jaal naa asxaaban naari illa malaikatan bëkki néegi safar yi may wax duwuñ nit de duwuñ nit ñi nga mën duma de ay malaaka lañ te mel na malaaka mën naa tukkal àdduna kon duwuñ malaaka de ñetteel ba wa ma jaal naa iddatuhumoo ila finatan boo gisee ma ne fukk ak juróom-ñeent lañ dama ko def ngir réer réer rek xamoo fukk ak juróom-ñeent ci milliard xamoo fukk ak juróom-ñeent ci million xamoo fukk ak juróom-ñeent ci junne kon nag wa ma ja'alna iddatuhum ila fitnatan kon nag loolu dafay xam loolu la ñuy tuddee taamim ci balaaxa mooy wax wax joo xam ne dana dana dana jamtulu wax yu baree bëri mën na koo jur moo waral kon yonentu bi ne su ngeen xamoon li nekk ci jaar ci kanam kuy julli jar na taxaw ñeen fukk waaye lan ñaan ñeen fukk ya lan la xamuñ ko su ko defee nag loolu daal war na tax bu kenn jaar ci kanam kuy julli léegi nag jaar ci kanam kuy julli dana jur ñett léegi-léegi mu jural bàkkaar kay julli waaye ka fa romb moom xamul bàkkaar léegi-léegi mu jural bàkkaar mais kay julli moom xamul bàkkaar léegi-léegi mu jural leen bàkkaar ñoom ñaar ñëpp léegi-léegi mu ñàkk na jural ñoom ñaar kenn du ca xam bàkkaar léegi su fekkee ne yow mënoon ngaa jullee ci biir néeg bi bàyyi ko dem jullee ca buntu kër ga te buntu kër ga foog nit ñi jaar fa te kii dafa yàkkamti am na lu comme lu mënta xaar fokk mu jàll kon yow yaa def maanaam taarut su boobaa yow mi taxaw ci buntu kër ga di fa julli te mënoon jullee sa néeg bàyyi fi fi mënoon a jullee dem taxaw ca yoon wa di fa julli te foog nit ña jaar fa yow mi julli yaa gàddu su fekkee ne nag yow dama fee bàyyi aw yoon dem jullee ji faneen yow mën nga fee dem jaar ci yoon we duñ jotee dara nga bàyyi fi fi fi nga mënoon a jaar bàyyi ko fa ñëw jaar ci sama kanam te mënoon ngaa jaar fa du la yàqal dara su boobaa nag yow bi jaar fa yaay gàddu bàkkaar mais ki julli moom amul benn bàkkaar ba ca tegu nag su fekkee ne yow ci sa bopp mënoon ngaa dem jullee ji feneen nga bàyyi ko fa dem jullee ji ci yoon man tamit mënoon naa jaar feneen ma bàyyi ko fa ñëw jaar ci sa kanam ñun ñaar ñoo séddoo bàkkaar ba yow mënoon ngaa def leneen man ma mënoon dem feneen ñun ñaar far ma jaar sa kanam ñaar ñoo séddoo bàkkaar ba su fekkee nag man fii rek laa mën a jullee yow tamit fii rek nga mën a jaar te mënoo maa xaar su boobaa ñun ñaar ñëpp kenn amul bàkkaar kon nag léegi-léegi jaar gi daal jural leen ñoom ñaar bàkkaar léegi-léegi mu dàq bàkkaar ki ñoom ñaar léegi-léegi kenn ki ñoom ñaar gàddu ko waaw jaar ci kanam kuy julli moom ban distance mooy tax bàkkaar bi am ak yii yépp ñu ne mooy daal nga jaar ci diggante distance boo xam ne boo sànni woon ab xeej wala fett fa mën a yem wala boo sànni woon aw yat fa mën a yem ñenn ngeen ne déedéet su fekkee ne nit mën a jaar sa kanam boo ko doon mën a xëcc fa ko mën a jàppee loolu lépp hadis bi la ñu wutee yonentu dafa wax ne ku jaar ci sa kanam jaroon na an an yu qaatiluhum waa jëm jaar ca kanam mu xeex ak moom mu qaatala ñu ne ak ah xeex de euh, mi ngi mën a xam ci koo xam ne nga ko mën a sànni fett xeex la fu ko gi mën a dal rek xeex la lu sori ba fett mënu caa dem kon kooku mënoo xeex ak moom koo mën a sànni aw wet fu wet mën a dal ca moom rek xeex la comme bu bu la soree ba ëpp xeet mënu faa yem ñu ne tamit ku la tamit ba nga xam ne boo xëcc xëccoo rek mën koo jàpp kooku tamit xeex la moo waral yonentu ku mosa bu daan julli ku mosa jaar ci kanam dafa lay xëcc jaarale la beneen côté ba mos naa julli gu wax umaamatu ci moom bu ko defee bëgg julli ci jaar ci kanamam rek yonentu bi xëcc ko jaarale ko ca gannaaw moo waral saa yoo julli bu ko nit mënee bëgg jaar sa kanam rek xëcc ko su ko defee nag li gën a bëri ci fuqaaw yi daal ñu ne daal fi ngay jullee boo tëddoon sa taxawaay bi gudd ñaay ba foofa rek nga war a samp saatir ba waaw su ko defee daal saatir ba bëgguñ mu jege la ba xëpp waaye bëgguñ mu sori la ba xëpp def ko foo xam ne yow boo tëddoon daal lu xem ak taxawaay bi waaye waaye tamit nag boo koy samp doo ko samp ci sa kanam day mel ni moom ngay jaamu danga koy samp mu féetewoo nday joor tuuti wala nga samp ko mu féetewoo càmmooy tuuti waaye kenn du samp ab saatir mu taxaw ci sa kanam nett soo demee nag xamuloo bant boo mën a samp mën ngaa jël xeer waaye xeer nag boo koy jël dañoo bëgg nga jël ñaari xeer mbaa ñett waaye benn xeer bëgguñ nga def ko saatir muy benn mool ndax loolu day niru kuy jaamu xiram waaye bu nekkee ñaari xeer mbaa ñett yuñ teglante ko nirootul jaamu xiram su ko defee nag kon saatir a ngoog ak ya ca aju nañuy bàyyi xel daal di bañ a ci kanam yuy julli mu des nag ñetteeli doomam ji mooy ngëneelu julli ya wa fadailuha ngëneelu julli bi ci njëkk raf'ul yadayni mooy yëkkati sa ñaari loxo indal ihraami fa takk fa kàbbiru xarmal ba xataa tuqaabila ba ñu tolloog usnay ni ñaari nopp ya bi ngay def takbiratul ihram boo ne ba nga ne allahu akbar rek jeex na xataa boo yëkkatiku toon loxo sax julli ga moom wér na waaye nag sopp nañ nga yëkkati sa ñaari loxo yi ba mu tolloog sa nopp ya yëkkati ga fu mu war a toll ñetti wax la ci borom xam-xam yi wax ñenn ngeen ne nga koo war a yëkkati ba mu tolloog sa ñaari mbagg yi ñenn ña ne da nga koo war a yëkkati ba mu tolloog bi maanaa sa wet yi ñenn ña ne mooy sa biir bi noonu ñenn ña danga koo war a yëkkati ba mu tolloog sa nopp yi loolu nag boo ko waxee moom dugal nga ñett yëpp moo tax borom lax dëri nag na tollook nopp ya bu tolleeg nopp ya moom dugal na biir dugal na tamit mbagg moo waral mu ne xataatu xaabilaa ba ngi tolloog uznay ni ñaari nopp ya kooku sunna la wa qawlul wal fajri ak kenn kuy julli wax gi ñuy wax ne rabbana yow suñu borom wala ka ñeel na alhamdu sant kooku tamit ngëneel la moo waral yow kenn booy julli da nga wax ñaar yow kenn boo julli da nga wax sami allahu liman hamida sunna la ci yow waaye tamit boo paree danga wax rabbana wa lakal hamdu mu nekk ngëneel ci yow waaye nag su fekkee maamoom nga dañ laa jiite ilimaan moo lay waxal sami allahu liman hamida yow nga waxal ko rabbana walakal hamdu moo waral mu bool leen ñoom ñaar ne wa qawlul maamoom yi waxi maamoom wal fasi ak kenn kuy julli ñoom ñaar ñëpp war nañoo wax ne rabbana yooyu suñu borom wala ka ñeel ne alhamdu sant kon yow ba nga julli yow kenn waxoon nga sami allahu liman hamida waaye waxaat nga fiitimi rabbana walakal hamdu booy maamoom nag yow rabbana walakal hamdu rek ngay wax ilimaan ja moo lay waxal sami allahu liman hamida ba ca tegu wa ta'minu mooy aminu waaye amin mi ngi amee ba'dal fatihati gannaaw fatiha amin ku ko war a wax mu ne ñettay julli waaye ñaara koy wax lil fas yi kenn kuy julli na wax amin bu fatiha jeexee moo xam ma ngay biral moo xam ma ngay yelu wal maamoom mi maamoom moom mi nga xam ne tamit dañ koo jiitee rawatina buy jàng moom kenn bu ne bu ne wala daal dina wax amin suñ ko suñ ko jiitee tey imaam jay wax ca kaw bu imaam wala daal tamit na wax na na wax amin kon nag ku ko du wax mu ne walaa yaquluha du wax ah, du wax amin imaamu imaam faw mu ne ah kay ila fi qiraati sirri ndere ki jàng yeelu imaam moom buy ci jàng yeelu demeen tusubaar ak tàkkusaan bu ne wala daalina comme kenn déggul ko mën naa wax amin waaye su fekkee jàng biral la bu ne wala daalina ña ca maamoom ya ñoo koy waxal amin waaye xattaa bu ko waxoon tamit nag ci jàng biral ya yàqu dara ca julli ga yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na ñuy wax amin ci gannaaw fatiha ndax mu ne ku sa amin dëppoog aminu malaaka yi ñu nangul la jéggal la ndax saa yu fu ñu jàngee ba ne wala daalina rek am maamoom ya moom ña ngay wax malaaka yi ña ngay wax amin kon nag wax leen amin ku sa amin dëppoog aminu malaaka ñi jéggal la nangul la wa tasbihu sàbbaal fi rukkoo ca rukkoo ba kooku tamit ngëneel la sàbbaal ci rukkoo nag mooy boo téye sa wóom yi nga wax ne subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi la ca gën a néew mooy ñetti yoon boo gë bëggee gën a mën a dal def ko juróom mbenn yoon juróom-benn yoon daal boo ko waxee subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi moom moom def nga tumaani na mooy sa cër yi dal na lool moom wa du'a wu ñaan fi sujjóot ba sujjóot ba moom bëgg nañ nga ñaan fa waaye du tere tamit da nga fa sàbbaal yaa ngi fa doon wax ne subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi ñetti yoon moo ca gën a néew juróom benn yoon moo ca gën a bëri su ko defee nag su paree foofa loo bëgg ci ñaan mën nga koo ñaan waaye wax ko ci arab bu ko wax ci olof bu ko wax ci weneen langue boo ko waxee ci weneen langue rek day yàq si julli gi ndax bokkut ca waaye mën nga faa jàng naa atina mën nga faa jàng yàlla jéggal la say bàkkaar mën nga faa ñaan yàlla jéggal say mbokk seeni bàkkaar mën nga faa ñaan yàlla may la aljana musal la ci safara su ko defee nag yooyu yëpp mën nga ko ñaan ca biir sujjóot ba ndax kat fi jaam bi gën a jegee yàlla mooy fa mu sujjóotee mu waral boo fa sujjóotee loo fa ñaan a yàlla nangu ko ba ca tegu ca ngëneel ya wa tatwilul qiraati guddal jàng fi subhi ci suba jàngi suba dañoo bëgg mu gudd li ko waral suba dafa gàtt nekk ñaari rakkaa ñaareel bi dafay fekk nga baxe ko ci ay nelaw su jàng ya guddut ba xëpp rek maanaam man ngaa man nga faa man ngaa gémmantu moom moo waral ñu bëgg nga jàng fa jàng yoo xam ne dafay xaw a kii moo tax sañu indi biral gi nga xam ne booy wax ca kaw day waral nga xeewu waaye suba buñ ko doon suñ ko doon yeelu ñu bëri dana nelaw naka noonu tamit geexe noonu moo waral ñu ne jàng guddi yi comme dafa jege nelaw di leen koy wax ca kaw ñu bëgg na nga jàng lu gudd suñu waxee lu gudd toujours mooy foo ko mënee daal te mokkal nekk fa doreel ci li ko dore ci suratul xujuraat ba ci abasa wa tawala saar woo ki jël foofu jàng nga lu gudd jàngi daal dañoo bëgg gannaaw bu fatiha jeexee li ko dore ci suratul xujuraat ba saar woo ci jël rek yaa ngi def maanaam tiwaanul mu fasal moom lañ gën a bëgg waaye nag a ah, boo li ñuy wax gudd gudd nag na fekk nga mokkal ko de waaye boo ko mokkalut moom ah demal ci la nga mokkal rek moo waral amoon na benn ilimaan bu bëgg kii bëgg daraja ñu jiital ko rek maanaam mu commencé jàng fatiha jeex rek mu ne abasa wa tawalee waaye man ta jàll mu nekk fa ne wa tawalee wa tawalee wa tawalee wa tawalee rek yàgg lool maa moom ya ne ko aka sob isaa jaa nekk fi xul wu nekk fi nga bàyyi ko fa dem ci abasa wa tawale kenn du la gàgganti ma ne ko waaw dëgg la de sob na de ku mokkul abasa wa tawale loo jiite nit ñi kon nag jël lu ñu la daal lu gudd la na fekk nga mokkal ko de waaye boo ko mokkalul bàyyi fa dem jàng li nga mokkal ndax li nga mokkal boo ko jàngee yàlla mën na la caa jéggal am na benn euh, sariyatu muy ñàngal ab xare yonentu bi xebal ay saxaaba ne dem leen ca xare ba xam kum leen dessiné ne na nekk seen ilimaan feeg ba ngeen di ñëwee kooka diirab lam nekk ca xare ba fatiha rek ak xul walaaw la daan jiite bu fatiha jeexee rakkaxa bu njëkk mu ne xul walaaw ahad rakkaxa bu ñaareel xul walaaw ahad gexe timis ak julli yépp gaa yi ñëpp si mënuñ koo muñ ne ko ah bi sallallahu alayhi wa sallam imaam ji ñu boole woon ak doy na waar de moom daal diirab lañ nekk ci xare ba lépp mosta passé fatiha xul walaaw ahad yonantu bi xoo ko ne ko yow tamit saar yi niñ bëree ni alquran bëree lu tax nga xem ci nag xul walaaw ahad rek mu ne ko yow yàlla daal saar wi ni mu wéetalee yàlla lu yàlla moom lépp mu jox ko ko lu moomul lépp mu dàqal ko ko ba bu doon yàllay am dentité moom mooy dentitéem sopp googu daal moom laa sopp saar wi yonant bi ne ko sopp gi nga sopp saar wi tàbbal na la aljana kon xoola kooko xul walaa war la doon jàng kon nag su may wax lu gudd li daal ca ka ko man ku ko mënut na xem ca lam man moo tax mu ne wa tadwilul qiraati guddal jàng fi sufi ki suba boo bëggee ñi boo gisee mu gudd bëgg mu gudd suba dafa bàyyee koo ciy nelaw ñaareel bi dafa gàtt kon fokk jàng ya gudd ndax julli ga xaw a yàgg su ko defee tamit fokk maanaam nga jàng lu gudd ndax gémmantu dàqu ci yow wa zuhru tusubaar taliha méng na bi maanaa méng na méng na suba ci gudd ñaay waaye nag subaa koy gën a gudd tuuti su ko defee moon boobaa da di la ci xujuraat ba ci xabasa wa tawala mel ngay jël saar ya ca gën gàtt buy tusubaar su ko defee foofu tamit bëgg nañ maanaam mu gën a gàtt foofu tuuti boo ko defee boo war boo gisee tusubaar di gudd dafa nekk waxtu waxtu noppalu xaylu la muy sest xam ne nit ki bu xañee ñaareel dafay xaw a gémmantu moo a ñu ne ko nag kon jàngal jàng yu gudd ci sa jullit tusubaar gi ndax nga dàq gémmantu ndax ñu bëri rek bu ñuy regg rek dootuñu mën a regleeti fokk ña ngay jéem a ñelaw yi su ko defee ne moo waral ñu bëgg tusubaar gudd moom tamit ngir dàq ñelaw ba ca tegu wa taqsiruha mooy gàttal jàng ya fil asri ci tàkkusaan tàkkusaan boo gisee ñu ne ñu jàng ya gàtt day fekk heure soxla la ñëpp dañuy xat ñu liggéeyoon ña ngay commencé wàcc baña balaa embouteillage bàyyi am ñi mën a ñibbi xat-xat ya ñu sàmmi woon ñi ngiy jox si ñu nekkoon ci àll ba ñu ngay lonki machine ya su ko defee nag xat-xat googu tàkkusaan di la fekk toujours tàkkusaan ci xat-xat lay fekk nit moo war a ñu ne la kon may nañ nga gàttal jàng ya jërul muy gudd wal maghribi timis moom tamit dañoo bëgg moom mu gàtt moo tax mu ne wa taqsiru ak gàttal ko fil asri ci tàkkusaan wal maghribi ak timis timis moom boo gisee ñu bëgg mu gàtt timis dafa gàtt muxtaar foo xam ne fa nga ko kàbbaaralee jàng ko fa sëlmalee ko fa fa la yem kooku moom bu guddee dafay génn muxtaar ma moo waral moom ñu bëgg jàng ya gàtt wata wasatuhaa bëgg nañ diggu doomu fil isha yi ci gexe gexe moom bëgguñ mu gudd ba xëpp waaye bëgguñ tamit maanaam mu gàtt ba xëpp ndax tamit waxtu gexe bu guddee ba xëpp mën na laa yóbbu ci maanaam yéex a tëdd yéex a tëdd gi mën na laa yóbbu ci biddanti biddanti mën na laa yóbbu ci yéex a julli suba boo fi nekkee te bëgg fee julli gexe goo xam ne balaa nga kaa sëlmal min yu bëgg a jot te naafilaa goo door a bëgg a dem tëri su boobaa da ngay kii moo tax ñu ne la gexe moom na xaw a diggu tuuti ndax nga gaaw a teel a dem nelawi a xeewu teel a mën a julli tamit suba wa takkoon tey nekk suuratu saar ula gu njëkk ga xabla saaniyati njëkk gu ñaareel ga la wa at wala te gën a gudd min ci moom toujours saar wi nga njëkkee ci rakkaa bu njëkk mooy gën a gudd mooy gën a timit kawe ci kaamil bi bi maanaam su fekkee ne saar wee da ngaa jàngoon fatiha qul wala wa ahad dañoo bëgg bu bu ñaareel bi bu ñëwee jàngal fatiha ak lex ak maanaam qul a'udhu bi rabbil falaq wala qul a'udhu bi rabbin nas xam ne moo gën a féetee suuf waaye fee nga jàng fatiha qul walaahu ahad ca rakka bu njëkk bu ñaareel a kawe bi dafa ñëw ngir wàcc kon yow da ngaa yéegaat gannaaw bi nga wàccee kon dañoo bëgg daal ngay wàcc lu ñëw rek gën a suufee waaye bu nekk lu gën a kawe moo tax mu ne euh, wa takkoon tey nekk suratu saar ula gu njëkk ga xabla saaniyati na ko gën a na nekk na ko njëkk gu ñaareel gi ci kaamil bi wa at wala te gën a gudd min hàcc moom bu njëkk ga moo ko war a gën a gudd bokk na ca ngëneele wal hay atu melo maalumatu wuñ xam fi rukkooy ca rukkoo ba wa sujjóot ak sujjóot ba bu ko defee nag ku nekk ci rukkoo dafa war a xam melo wuñ xam ne ràpp jëbi ci suuf ak bakkan ba jël ñaari loxo yi ne ko ràpp bañ caa bank dara jël bët woom ya jël ca tànk ya toogaay booba melo woowu nga def ko ci rukkoo ca sujjóot ba nga def tamit melo wuñ xam ca ca ca ba maanaam sëgg ba sa gannaaw gi tolloo nga jël sa ñaari ténq yi ne ko ràpp maanaam sa bët woom yi euh, jël baaraam ya joxoñ ko mu jëm suuf nga bañ caa bank dara bañ caa yëngal dara bañ tamit muy wetu jëm benn côté waaye na tolloog yel bi maanaam wàcc ci suuf noonu melo woowu maanaam mooy melo wuñ xam ci ci ci rukkoo wala mooy wuñ xam ci sujjóot wal juloo su toog toogaay buñ xam tamit dañ koo bëgg bëgguñ nga def toogaayu gudd yooyu moom la yonentu bi daan firi sallallahu alayhi wasallam jonk naa yu xaj te mooy nga jël sa njëkkeekaay yi teg ko ci sa kaw tisteen yi toogaay ba gudd ndax da xaw a yëngatu waaye dañoo bëgg nga jël sa njëkkeekaay yi ne ko ràpp ci suuf su ko defee leem baaraam ba tànk bële jël beneen beneen tànk ba yëkkati ko jël baaraamam nday bi samp ko jël maanaam nag loxob càmmooy bi jël baaraam ya teg ko ci kaw luppab càmmooy bi bañ caa bank dara bañ caa yëngal dara door jël nag loxob càmm loxob ndeyjoor bi bank ñetti baaraam ya tàllal ñaar ya mooy bu bu sànneekaay ba ak bu nday ba jël ko teg ko ci sa kaw luppab ndeyjoor bi su ko defee loolu mooy toogaay bu ñu xam tamit ci julli wal xunóotu xunóot bëgg nañ ko siran ci yeelu xunóot nag moom yeelu lañ koy def kañ lañ koy def xabla rukkoo yi njëkk koo ba wa ba'da suuratee gannaaw saar wa fii saaniyati subhi ci ñaari rakkaab suba way jus na dagan ba'da rukkooy mu nekk gannaaw rukkoo ba maanaam daal xunóot dañoo bëgg nga def ko gannaaw bi nga jàngee fatiha ku saar ci rakkaab ñaareel bu suba ba su ko defee yaa ngi koy def njëkk ngay rukkoo soo ko fàttee ba rukkoo ba ne sami allahu liman hamida mën nga koo jàng foofu ba pare doora dem sujjóoti rukkoo comme nag xunóot ni ngeen ko xamee allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu ko fekk ba muy jeexee soo ko bàyyi woon tay ko wala nga bàyyi ko fekk da nga koo fàtte dara waru ca kenn du ko sujootal ndax moom dañ koo sopp rek lu ma wax ne luñ sopp dara jëru sujootal su ko defee kon foofu lañ koy defee xunóo tangoog ah, do moom nag dafa bëgg mu nga def ko ci suba donte le xam naa xadis wax ne yonentu daana xunóo ci ci ci witar am na sax yu ñëw ne daana xunóo ci ta tusubaar soo xamaan ne musiba am na wala fitnaak yooyu wa wa du'a woog ñaan baada di gannaaw taaya ba saani gu ñaareel ga taayam ñaareel ba mooy gën a gudd moo waral gannaaw bi taxiyaatu jeexee bëgg nañ nga ñaan fa gannaaw bi nga jullee ci yonantu bi nga ñaan rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan ak ñaan man baax na soo tamit baax na fa wayekoon day nekk tasahudu taaya saani bu ñaareel ba at wala di gën a gudd minal awali ci bu njëkk ba toujours taayam ñaareel bi mooy gën a bu njëkk ba ko moo waral ñiy wax ne taaya bu njëkk dañoo bëgg borom xem ci wa ala ibadillahi salihin taayam ñaareel bu ñëwee taxiyaatu jeex nga julli ci yonantu bi mu jeex nga def maanaam rabbana atina ak ñaan goo man door a wax asalaamualeykum ba ca tegu wata yaamunu wata yaamunu ndayjooru bi salaami ca sëlmal ba booy sëlmal rek ngay sànniwaale sa xarxaram bi ci ndayjoor nii wax asalaamualeykum sànniwaale paasu xarxaram bi ci sa ndayjoor ndayjooru kooku ngay ndayjooru sëlmal ba kooku tamit maanaam ca ngëneel ya la wa tax tahriku sababati yëngal baaraam ab sànnikaay ba fi tasawudi ca taaya ba maanaam baaraam ab sànnikaay ba dañoo bëgg nga samp ko bañ koo leem bañ koo bañ koo wàccee nga def ko nii carrément mu mel ni paaka boo joxoñ su ko defee nag di ko yëngal ndax yëngal gi dana tax nga fàtte nga fàtte nga fàttaliku ne yaa ngi ci biir julli gi su ko defee tamit yëngal gi nga ko yëngal ñu maanaam mbolde la saa yoo yëngalee rek mi ngi rey seytaane xam naa seytaane yee bëri waaye li yëngal ci baaraam sànneekaay yépp bu njoon bu wax dëgg yàlla buy rey seytaane waroon naa jeex waaye dañoo bëri xam naa su ko defee nag mu ngoog boo même nag boo boo wakkee ci ñi nga xam ne yëngaluñ dañ ne ko tekk ñu ne loolu yaa ngi junji kenn ak yàlla ki ba tey tamit kon baax na yëngal baax na ne ko tekk bañ ko yëngal tamit baax na waaye yëngal nag mooy tax nga gën a xam ne yaa ngi ci julli ba nga xam ne doo doo ko fàtte mu ngoog fi tasawudi ka taaya ba yiñ sib ki julli nag lay wax wayu kurawu sibeef na iltifaatu gesto ku jàkkaarloo yàlla looy gestoo ati nag ñaar la su fekkee da gestoo sa loos rek a gestoo waaye sa sa tànk yi déplacé wut su boobaa moom yàqut julli ga waaye sib dañ ko waaye da fekkee ne gestoo goo xam ne da waa déplacé wu ba wëlbati ko la kooku moom julli ga yàqu na fi salaati ki julli wa ay ayna ni gëmal ñaari bët sib nañ ko ndax loolu day mel ni yaa ngi gis dara te day wel tamit dootoo mën a teewlu julli ga xoolal kay bu baax mais nag bu amee lu la traversé lu xaraam ku xam ne ku bon sol loo xam ne baaxut jaar ci sa kanam noonu ah yaakaar ne da ko mën a xool kon nag gëmmal fekk ba muy jàllee kon daal bu darooreetu amee mën ngaa gëm mais bu bu darooreetu amut del xool te sax boo xoolee fa nga war a xool mën naa xam lu xaraam bu la traversé doo ko gis ndax li ñuy bëgg nit ki buy julli nay xool fa muy sujjoot di gendeeku ne su ma deexee suuf sii may xol ci lañ may xotti so maanaam sot dugal ma ci biir su boobaa dana am leneen looy xalaat lu loola su ko defee nag mu ngoog wa taamilul ay na ni gëmal ñaari bët ya wal basmalatu wax bisimillah wa taawusu ak muslu fil faridati julleeg farata ba tey moom ci mazhabu malik dafa bokku ci yuñ sib malik dafa bëggoon daal ci mazhab bi waaye du malik ak boppam malik moom dafa wax ne maanaam bisimillahi rahmaani rahim dagan na nga wax ko ci julli dagan na la wax waaye mazhab bi nag ñoom ñoo wax ne ñu bind ñu mel ni ibnu qaasum ñoo ne sib nga wax bisimillahi rahmaani rahim sib nañ nga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim ñoom ñëpp nag seen werante fenn rek la mooy dañuy werante ne bisimillahi rahmaani rahim moom ci fatiha la bokkam wala bokkut ci ñi ne bokkut ca ñe ne bokkut ca dañoo wax ne bu ca bokkoon du baamuhat rahmaani rahim ndax yaa ngi jàng rek commencé ne bisimillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin demagoo fenn waxaat rahmaani rahim ñu ne kon lam ci bokkut moo tax nga gaaw koo baamu Seexu Tijaan ne déeréet ca la bokku de bisimilahi rahmaani rahim jii nekk ca bisimilahi rahmaani rahim bokkut a rahmaani rahim ji ci biir saar wi de bisimilahi rahmaani rahim jële maanaam melo la wu sax dàkk ca jëme yàlla ja rahmaani rahim jii nag ci biir saar wi maanaam melo la waaye da koo xable ci la doom di yërëmee waajur waajur ci la yërëmee doomam ci nga yërëmee ku néew doole ci ngay def lu nekk ma waral yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla xam na téeméeri yërmande waaye juróom fukk ak juróom-ñeent denc na ko ba yowmal xiyaam benn ba rek la yàlla wàcce ci kaw suuf jaam yi di ci di ci yërëmante mu ne kon yee da koo xable waaye nag yee moom dafa sax dàkk ci jëmmam ja kon yee zaati yetaani la kenn ak maanawi yetaani la kon nag mu ne ci la bokk moo waral mu ne képp ku julli maa ngi lay conseillé ngay wax bismillah rahmaani rahim ndax Cheikh nee na soo ko waxee sa julli gi wér na ci borom xam-xam yépp xamul kenn ku ne ci julli gi yàqu na waaye nag su fekkee da ngaa julli te waxuloo bismillah rahmaani am na ñu wax ne bismillah rahmaani rahim wax ko dafa war su ko defee nag kon comme dafa war la ñu wax nag boo ko waxul sa julli dafa yàqu kon ta rawatina ñuy jàpp ne bismillah rahmaan rahim benn aaya la ci fatiha am na ñu ko ñu koy limee noona kon nag daal soo bëggee sa julli ki daal ci borom xam-xam yëpp ba ñoo war na kon del wax bismillah rahmaan rahim mu ne ku wax bismillah rahmaan daal sa julli wér na ci borom xam-xam yëpp ku ko baxi nag wér na ca ñenn ña waaye wérut ca ñenn ña bàyyi laa joxamar nee na kon julli ku sa xa julli ku wér ci borom xam-xam yëpp moo gën gu wér ci ñi te wérut ci ñële su ko defee a taxawuso muslu fil fadli ci farata farata moom bu a jëru a'udhu billahi minash shaitanir rajim mën ngaa jàng rek kàbbaar rek jàng bismillah rahmaan rahim jërul muslooti yàlla wooye jiw saan danañu dagan ñoom ñaar nag fi nafli ci naafile naafile moom boo ko doon julli dagan na nga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim dagan na nga wax bismillahir rahmanir rahim su ko defee yiñ ci bokk na ca wal wuqufu taxaw ala rijlin ci tànk waahidatin bay benn faw mu ne ah illa an yatuloo dare ba yàgg xiyaamoo taxawaay ba taxawee benn tànk rek jël benn ba kooku nag sib nañ ko waaye su fekkee tey naafile la woon wala ngay jàng saar yu gudd su ba benn tànk ba toqi may nañ la nga taxawee benn tànk ndax darureetu ba moo tax ba tey bokk na ci wiñ cib waxtiraanu rijlay ni lënkale ñaari tànk jël benn tànk ba galgal ko ca morom ma sib nañ ko waaye bu taxawaay ba yàggee ba sabab loola sibatuñ ko yiñ cib bokk na ca wa jaalu dirhamin def dërëm aw xayrihi mbaalu dul dërëm maanaam nga def ko fii famille ca gémmañ ga jël wecca dugal ko sa gémmañ wala tàngal wala maanaam li li nga doon lekk kii a gudd ma ga taq ca kooku tamit maanaam bëgguñu ko yooyu dañ koo sib ndax dafa lay jax-jaxal ba tey bokk na ca wa kulluma wa wa wakasaalika naka noonu kulluma lépp loo xam ne yu sawisoo dana jax-jaxal ko fii jëy bi ci poosam aw kummihi mbaa ci loxol mbubbam bu njëkk ba mag ña seen loxol mbubb yi ci lañ daan def poos ya yow na kon lépp loo def ci sa loxol mbubb li wala sa poos yi muy jax-jaxal sib nañ ko lu mel ni weccet soo yëngatoo maanaam weccet wi ne kalang wala nga def ci sa alise muy sone ngay julli su ko defee doo xamante ki fi nga nekk yooyu yëpp sib nañ ko de moom koy dénkaanil alise ba mbaa nga fay ko waaye teg ko sa pegg mbaa nga dugal ko sa poos muy rek sone rek xamatoo foo nekk kooku tamit sib nañ ko moo tax mu ne wa kulluma kulluma lépp loo xam ne rek yu sawisu dana jax-jaxal ko fii jay bii ci poosam aw kummi mbaa loxol mbubam aw ala yi mbaa sa gannaawam nga lu mel ne yaa ngi julli xale di héeg ci yow ak a wàcc di héeg ak a wàcc ba ba ñàkk laa teewloo su boobaa maanaam kooku tamit sib nañ ko waaye su fekkee nag nekk nga koo xam ne bu xale bi yéegee ak wàcce tamit du tere yaa nga ca julli ga mënu caa yàq dara kooku dara nekkul ca sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi daana julli umaamatu daan yéeg ci kawam buy dem ne ma ngay taxaw yëkkati xaale ko buy dem ba ne ma ngay rukkoo wàcce xaale ko te loolu moom yàqutoon dara ci julleem nga yàqu tamit teewlu ga waaye nag soo melul ni moom ah su boobaa nag moom del wax na na na xale yi toog fale nga dootu julli bokk na ci yuñ sib wata fakkaru xelaat ah, fi umuri dunya ci mbiram àdduna kooku tamit sib nañ ko wa kullu ak lépp loo xam ne rek yasxulu dana soxlaal ko xanil xusuuci walis ragal yàlla fi salaati si julli maanaam képp kuy julli jël sa xel sànni ko ci àdduna su boobaa li ko def moom sib nañ ko xam naa nag jafe na julli ba sëlmal te xelaatoo dara ci mbiram àdduna kooku moom jafe na moom waaye nag di ko xelaat ba xamatoo raka yi nga ne di ko xelaat ba xamatoo foo toll kooku moom nag baaxut lu bon la waaye nag ñi sa xel léeg-léeg sàcc rek dem fenn jafe na jafe gi jafe sax tax na boroom xam yi ne ci jamonooy ab euh, saxaaba yi tegaloon nañ leen ci gétt ak gëléem gëléem yu bëri ñu ne leen ku mën a julli ci yéen ba julleem jeex te xalaatu dara moom moom maanaam gétt ak gi am ci ñoo xam ne bi ñu xamee ñaar rakka lañ xalaat am ñoo xam ne benn rakka am ñoo xam ne ñetteel ba Abubakar ma ca gën nekk jàmbaar daal ba mu xamee ñeenti rakka bay taaya ci la xalaat ñoom nag duñ fen lu ñu wax rek dëgg la bañ paree ñu ne ko loo xalaat mu ne dama xalaat ne gétt ak gëléem gi su ma ko jëlee fu ma leen xeew moom moom loolu la xalaat bu doon ñun nag jamono ji da ngay xalaat ba pare ñu wax nga ne xelaatuma dara waaye ñoom lu ñu wax rek dëgg la ci ñoom waaye benn waaye fële moom dafa doon julli yàlla dogal daal ba muy pala pala bi julli ga yàkkamti sëlmal rek daal di woo morom ma ne ko hee yow sama weccet yu ma delloon dafa hëpp des na maanaam yaa ma war a jox ñaari junne xam nga kooku ma ci biir julli gi laa ko xelaatee kooku xam nga doy na waar su ko defee kon nag xelaat ci daal bëgguñ mu bëri ba hëpp balay da andil yeneen problème moo tax mu ne ku ko def sax sa yool day wàññeeku booy xelaat ci julli daal bu ñu la waroon na fay 100 mën nañ laa fay 80 wala ñu fay la 90 waaye moom dootoo amati 100 pour cent moo tax mu ne wa tafakkuru xalaat fii umuru dunya ci mbiram àdduna wa kullu ma ak lépp loo xam ne yashghulu dana soxlaal ko anil xusuu'i wala si ragal yàlla rek ak toroxlu fi salaati si julli loolu tamit nekk na loo xam ne doy waat jullee ngoog ak li nga xam ne ëmb na ko ci ay doom